mën nañ ñu taarif daanaka ñoo ko daf koo ubbee ci alhamdulillahi rabbil alamin maanaam ci suuratul Faatiha maanaam ne borom subhaanahu wa ta'ala dafa sant boppam cant bu jiitu ga waaye dina la la bokkoon ci ne moom mooy rabbul alamin te baatu rabb euh, ci déclinaison wala boog étymologie yi nga ne moom la ci gën a marquant te moom mooy bi ci gën a siiw te gën cee matale te borom xam-xam yëpp ànd ci dëppoo mooy tarbiya mooy yàq maanaam rabba dana rabb mooy rabba maanaam moom mooy yàq ci tarbiya dañuy gis ne borom subhaanahu wa jox bi mu jox biddiya maanaam tarbiya euh, dafa am doole ba nga xamante ne maanaam moom bi mu santee boppam ci yàlla deenu euh, alquran maanaam muy wane li mu gën a mag muy wane ne bu am na gën a mag yar maanaam jox nit benn éducation bu baax bu am na lu mu gën a mag yi ci mën a jox kon borom bi loolu lay santee boppam loolu lay tuddee boppam waaye borom subhaanahu wa dafa maanaam bu fekkente ne ba nga xamante ne héritage maanaam ndono bi gën a xam ne moom lañu mën a joxe maanaam mooy yar mooy mooy une bonne éducation loolu moom soo ko defee vraiment def nga li nga war maanaam li nga war ci diggante ku mën a doon la soo ko defalee boo ko joxul alal garaaw boo ko loo ko mënti ñàkk a jox garaawul au moment où am na éducation éducation nag foo leen ko déggee day ànd ak xam Euh, loolu moom moo tax ngeen di gis te ci foofu lañ ciy duggee insha allahu euh, loolu euh, dégg nga waaw balaa ay ñoom loolu la ñuy tuddee bara bara atul islam maanaam xeetu maanaam comme genre entrée en matière quoi maanaam ni kuy wane ne ci lii laa jëm dañ bëggoon kon leeral ne ba bu ñu xoolee matriarche ci boppam éducation et moom d'ailleurs même en français en français boo xoolee kii bi euh, étymologie bi ci moo la ne double double étymologie la yor bi nga xamante ne moom mooy tekki euh, dundal nuyu maanaam te loolu dinañ ko gis léegi maanaam boobu radical insha Allah ci la ñuy développer léegi mais dafa am beneen euh, radical bu ñu éduquer maanaam moom mooy dégg nga wala euh, transporté or et cetera maanaam mooy jël nit ki ci benn cosaan boo xamante ne da nga koy yóbbu maanaam mu nekk ci beneen maanaam nga yóbbu ko feneen ndax mu bàyyi li nga xamante ne moom ni mu daloo ci cosaan comme ko ne ndaw yi nga xamante ne bëriwul lu ñu xam bëriwul lu ñu mën bëri amul ay compétence amul ay talent yu bëri et cetera yow nag nga di leen yar di leen conduire vers un autre il faut d'autres compétences maanaam. Euh, mais dañuy njëkk ñëw ci premier euh, radical bi maanaam premier radical boobu alxuraan daf cee daf daf cee daf cee daf cee daf cee dugg euh, baaraam daf cee dugg baaraam maanaam dafa jël tax sa am lu boo xamante ne daf ko wàcce ngir junjul yar boobu te moom mooy soo Luqman parce que baatu Luqmaan maanaam baat xam nga ab tur yeneen la wala boog maanaam ba yeneen alayhi salaam mais bon mën nañ ne am na xeetu nubuwa mais boobu nubuwa am na boobu ci nubuwa tashri'iyya bi nga xamante ne moom moo tax ñuy wax suñu waxee yeneen mais yéen maanaam Sayyidina Luqmaan alayhi salaam euh, dafa nekk koo xamante ne moom moo symbolisé ya moom moo symbolisé lépp lu aju ci xikma maanaam xeex ak xeex euh, loolu nag nga xamante ne moom la symbolisé moom alayhi salaam euh, ci côté maanaam parce que baaxul Luqmaan maanaam Luqmaan maanaam xam nga yeneen yi yàlla nit ñu baax ñi Alxuraan tudd seen tur yi tout le temps day indiquer seen valeurs yi gën yi gën a feeñal ci biir valeur yi tout le temps seen Seydina Luqman la alayhi salaam maanaam baat bi ñu ngi jógee ci Luqman xam nga comme ni ko hadith bi waxee laysa al-faqir euh, alladhi euh, yarudduhu wa tarudduhu luqmatu aw luqmatayn aw tamratan aw tamratayn maanaam comme na hadith boobu wax maanaam ci ñaar nekk koo xam ne benn dànk boo koy wax wala ñaari dànk luqmatu aw luqmatayn maanaam benn dànk wala ñaari dànk mu dem yoonam war nga def ko tàngal ma am yàlla jox wala ñaari tàngal bu kooku mooy ci ñàkk dëgg-dëgg mais ci ñàkk dëgg-dëgg boo ko maanaam day nekk koo xamante ne en général nit ñi duñ ko gaaw a xàmmee parce que dafa bëri ay euh, nu muy muureel ñàkkam dafa ay comme mooy ñu Alxuraan wax voilà laa yastatii'uuna darban fil ardi yahsabuhumul jaahilu aghniyaa'a mina at-ta'affuf voilà ta'rifuhum bi siimaahum laa yas'aluuna an-naasa ilhaafaa ñoom ñoom noonu la nekk ñoo xamante ne yu bëri bëri bëri bëri maanaam dañuy tënk alladina xasiru lil fuqara alladina xasiru dañ leen di dañuy tënk dañuy mel ni comme si dañu dañu dañu dañu am maanaam yu bëri yu war a def duñ ko mën parce dañuy am ay gàllankoor yu bari ci seen biir adduna loolu moom mooy waral. am na ñu bari ñoo xam te ne nit mën nañ dem ci suuf si maanaam di di di di nekk ci biir suuf si di ko def ñoom duñ ki leen dig la dafay foog de ñàkkuñu dara ndax lan ndax bëri yi ñuy bëri li nga xam ne moom la ñuy sàmm seen bopp maanaam di di nëbb di denc seen maanaam ak seen personnage bi quoi voilà souvent yow yaa leen war a xàmmee ci ay symbole ci ay mandarga yoo xam ne boo ko xoolee nga xam ne kii de amul. mais soo leen bàyyee noonu rek doo mës a imaginer ni kii dafa ñàkk da da ngay foog ñii dañ ne dañoo am da nga dañoo am mais léeg-léeg sax amul situation bu garaaw tegu nga mel ni kii nan la mën a nekkee ci problème yi parce que du ñu laajte du ñu ñaan du ñu ñooñu nag. moo tax alxuraan ne ku booy joxe maanaam na nga jël ñoom parce que am na ñoo xam ne ñoom amul problème ñaar ñoom ñoom luñ la ñu waxoon jaay ñu dem ci jàkkee gi ne dañuy ne am am dañ dañ daal la loxo yi luñ la ñu waxoon jaay euh, WhatsApp Facebook ne saa yi saa yi dafa nekk ci jafe-jafe boo amoon foofu loolu loolu mën a laata voilà et cetera am na ñoo xam ne amuñu problème boobu mais ñi am problème boobu ñoo ne la ñuy wax. li ma ci jublu ci wax ni mooy baatu luquma ci boppam maanaam luquma mooy dànk baatu luquma ci dànk boobu la jógee maanaam xam nga maa ngi leen di wax naan que maanaam euh, éducation ci boppam maanaam même en français que ni bu jógee ci baatu éducation bi nga xamante moom mooy tekki nuur yi maanaam dundal maanaam kon da ngay gis corrélation bi te. Seydina Luqman alayhi salaatu wassalaam moo tax boo leen seetloo ay saar boobu euh, ngir bañ cee sori damay joxe ay ci parce que bu mënuñu parce que bu buñ naroon a waxtaanee saar bi maanaam day jël joxe bi yëpp wala lu ko kon du ko waxtaanee euh, benn bi dama mais liñ mën def moom mooy am ay certains symboles yoo xamante ne buñ ko gisee buñ ko seetloo dinañu dinañu bàyyi xel. nan la ñuy léegi nag demee jàngat ci saar bi maanaam li nga xamante ne moom mooy symbole éducation yi bi ci njëkk mooy déjà parce que xam nga euh, Luqman forme bi mu yor maanaam forme verbe forme nominal bi mu yor maanaam tur bi ni mu mel mooy comme Fa'lan euh, la Fa'lan Fa'lan mooy comme Burhan comme Qur'an comme Furqan comme Sultan comme Bunyan et maanaam forme boobu la yor lu ko man maanaam alif ak nuun bi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw day wane ni mu yaatoo ak ni mu matane ba pare ak tamit ni nga xam ne noonu la jikko yi nga xam ne moom la sayyidna Luqman alayhi salaatu wa salaam jàngal doomam yi ci saar boobu ñooy référence yi nga xamante ne ñoom ñooy tax nit ki mën a li nga xam ne moom mooy Euh, moom mooy xam-xam moom mooy taxe maanaam mooy éducation bu baax tarbiya bu baax d'ailleurs soo leen seetloo saar boobu noonu bon fi nga xamante ne moom la jublu comme saari alxuraan yëpp ñoom ñëpp xam nga ci Faatiha luñ ballay mais Faatiha bi mu ballee dafay dafay jur Baqara ba Baqara man mu gàndaloo Baqara euh, yeneen saari alxuraan yëpp di tibbee seen ay. seen mbir yëpp ci sootu Baqara buñ seetloo mi ngi boo leen xoolee début sootu Luqman aaya yi ci juróom aaya yi xaw tuuti ñu nuróog juróomi aaya yi rek sootu Baqara yu njëkk yi maanaam di bu baax ne sootu voilà <laughs> mooy aaya yi wax ci ngëm ak ñi gëm dëgg dëgg la la ñal ñi ragal yàlla ak lan mooy sababu seenu teg boo la seetloo saar bi noonu la tàmbalee d'ailleurs alif laam miim la jeex la tàmbalee ci début boobu noonu te introduction boobu la ci sourate Luqmaan mi ngi jeexee comme muy sourate bi sax ci ci sourate Luqmaan mais dañoo nuroo dégg dégg àll bii nag te yu yu yu mënoon bi nag wa yuqiimuuna salaata wa mimmaa razaqnaahum mu ne àll bi fii mu ne àll bi yuqiimuuna salaata yu yu tuuta zakat voilà bu bil aaxirati hum yuuqinuun comme que bu bil aaxirati hum yuuqinuun fi awlaka ala hudan rabbi mawlaka humul muflihun te fekk mu tàmbale woon xam nga lu dal ni mu tax yi nga la tàmbale suratul Baqara suratul Luqman dina tilka ayatul ah, kitabil hakim mu ne hudan wa rahmatan lil muhsinin maanaam mu gën a yokk mbir mu gën a yokk degré bi parce que bu fekkente ne alquran jub la mu nekk vraiment orientation jigéen pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ragal mooy ñi te ñi nga xamante ne dañuy sàmmante ci diggante seen borom subhaanahu wa ta'ala ci way gëm ñi dafa am beneen affaire mu yokk bu fekkente ne da ngaa yegg ci dara jafe hectare parce mooy dara bi gën a kawe mooy hectare dara te ci loolu lay toppatoo mooy ma mooy mbiru hectare mooy rafetal bi. loolu nga gis ne mu yokk ci hudan daa te war rahmatan te xam nga rahma googu noonu muy wax tout le temps yërmande googu mu ci yokk alquran boo leen seetloo lu ci ëpp su ko indee maanaam daf indi ci maanaa yu bëri bëri ah lu wute mais bëri war na fu ko indee di teg ci wet ñi nit ñu baax wala ñi nga xamante ne ñooy ñu sell lañu da ngeen gis ne xam-xam lay teg da ngeen gis ne xam-xam lay teg comme bi mu wax sayyidina Adam fa wajada abdan min ibadina ataynaahu rahmatan min indina wa 'allamnaahu min ladunnaa ilma maanaam rahma boobu moom mooy xam-xam bu sell boobu nga xamante ne dafa ànd ak xikma dafa ànd ak sagesse donc mooy yërmande gu mag yi même yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo leen gisee mu feeñee li maanaam melo bi gën a rëy ci moom te mu feeñoo ko te amaan koo gis ci insha allah taala thème bi buñ koy buñ ciy waxtaane da gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa li mu gën a meloo mooy xam-xam yonent yi alayhi salaam boo leen seetloo maanaam parce que xam-xam mooy valeur bu mag boobu cardinal boobu nga xamante ne képp ku ko am daf lay yóbbu automatiquement su dee na te sell na ci yeneen valeur yi ñàkk a xam nag moom moom mooy problème bi gën a rëy ci àdduna koo leen gis mu dugg ci toog ci door ci musiba ñaare ñàkk a xam ko ci dugal te boo xamee sax ba pare dugg ci toog ci door gi te parce que xam-xamam boobu jariñu ko c'est parce que xam-xam boobu jariñu ko bu ko xam-xam bi jariñee du dugg mukk ci yooyu kon dañ war a gisee Euh, euh, yërmande googu muy wax te muy yërmande yàlla bu mag bi maanaam ci la ci ci loolu la la la la la la la ràññee la jaare mooy te xam-xam boobu kon nga xam ne daf koo beral ñan lil muhsinin ñi ñi sellal xamul ba mais xaw a kii foofu na mu euh, leer laa ne foofu ci ci parce que boo ñu seetloo saa bi ci soosu Baqara xam nga soosu Baqara la leen seetloon yàlla benn mooy ba ci wulaay sama mën mu fekkoon euh, ak yeneen ak voilà maanaam borom subhaanahu wa ta'aala léeg ci yenn parties yi ci biir soosu Baqara ci boppam daf ko ciy développé waale ci biir soosu Baqara ci boppam daf ko ciy développé waale mais am na euh, partie su muy waxee yu teel xet ma may yeesaa. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب borom subhaanahu wa taala mooy def xereñte ku ko nekk te képp ku borom bi def ak xereñte jox na la yiw wi waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy dellu bi jël mbir mi di ko def ci seen xel ak seen xol mu di leen jëriñ mooy borom xel yu ñaw yi mooy ulul albab te soo leen seetloo adduna bi ñu nekk jamono ji ñi nga xamante ne ñoom ñooy njiit yu mag yi maanaam ci ñi ñuy waxee réew yu mag yi soo ñu seetloo li leen seen peuple yi gën di bëri lu ñu leen di euh, lu ñu leen di euh, tuumal maanaam ak di leen ko ŋaññee boo leen seetloo mooy dañuy jàpp ne seen xeetu daa def dañuy jàpp ne seen xeetu daa def. te tamit léeg-léeg ñu am ñu ni doxale ci adduna bi yëpp maanaam comme ñoom ñooy ñu mag ñi normalement ñoo doon nekk ci li yi wala toppatoo yeneen réew mais non boo seetloo ñu bees ni en général def wala bu leen noggatuwul bon même avant ah daan dañ leen noggatu mais même bu ñu leen noggatuwul tamit da ngay gis ne ni ñu waroon a jouer seen rôle day def. ñii commencé na waaw maa daan joxe li léegi joxetuma ñii naan maa daan def li waaw léegi defatuma ñii naan maanaam di def ko ay gone yu ndaw mi nga xamante ne boo leen gisee noonu la ñuy xëccoo ay affaire maanaam ba pare nanguutunoo tane kenn maanaam te loolu ñàkk xikma moo koy waral parce que dafa am ay mbir yoo xamante ne ci du du mbaax en fait réew yu yu mag yi aide yi ñuy defal réew yu ndaw wala boog maanaam ñu ñàkk ne bu dee mën nañ ko tuddee noonu du mbaax de c'est parce que loolu def biñ koy def ñoom ci seen bopp da leen amal njariñ bu bari mais sauf que euh, ñu mujj ni ñuy mujj ci kilifa yi réew yooyu ñaare duñ xam loolu maanaam ñoom dañuy réere dañuy réere njariñ booba buñ demee nag ba ca biir ci la ñuy rendre compte que ni man buñ demee ba bàyyi lañ daan def ba ñu gis conséquences yi commencé ñëw ci la ñuy rendre compte que ndekete seen bàyyee seen maam yi buñ doon def bi ndekete ak xel lañ ko tegoon ci xel maanaam ci muus am am xel lañ ko tegoon teguñu ko woon ci nekk dañoo baax bëgg a bëgg a dimbaliwaat waaye ak lu ci mën xew bu dinañ ko gis suratul Luqman borom subhanahu wa ta'ala di ko bind lu bari déjà ni mu ko tàmbalee alif laam miim tilka aayatul kitaabil hakiim noonu la ko tàmbalee voilà waaw borom subhanahu wa ta'ala alif laam miim moom mi nga xamante ne muy maanaam nekk nekk bu sell bu jiitu ba bi nga xamante ne ci téereem bu mag bi mooy alkitaab bu njëkk bi. nga xamante ne moom ci la xam-xam yëpp nekk moom moo feeñal ci laam à travers mbindeef yëpp amul lenn ci mbindeef yi looy gis lu dul borom sant laa feeñal na ko miin bi nga xamante ne moom moo symbolise xam-xam ak al ilm wal hikma te nga gis nag mu daan la wala ayatul kitab al-hakim moo tax al miin boobu bi nekk ci suratul luqman al-islam miin boobu mooy aaya yi nekk ci al-kitab parce que kitaab yi bëri am na al kitaabul hakiim am na al kitaabul mubiin am na al kitaabul aziz am na al kitaabul kariim am et cetera maanaam kitaab yi dañoo bëri euh, ak lu ci mënti xew euh, euh, la moom la saa boobu wax te soo leen seetloo après da ngay gis wala azizul hakiim ak inna allaha azizul hakiim mais ci digg li nga xam ne mooy vraiment koppi saa bi mu ne wala xad atayna Luqmaana maanaam mu développé xereñte donc à travers loolu nag mu développé tamit jikko yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci éducation maanaam lii yëpp ngir wax ne ki nga xam ne moo ñu bu baax sallallahu alayhi wa moom lañu war a waxtaanee insha allahu taala ak ndawam parce que xam ngeen ni période boobu ndaw loolu période ndaw mooy période bi nga xamante ne boo farate de éducation ñaari nii war na mag bu ñuy yar mu mu mu mu mu jub maanaam waxuma mais mag boo xam ne dañ koy jël yar ko ba tey est ngeen ni kaso yi pour xam nga pour yar mag ñi la maanaam bokk na ci rôle yi ñuy joué voilà dañ d'ailleurs dañ naan maison d'arrêt et de correction maanaam pour yar mag ñi parce que gone yi dañ leen ko mais soo leen seetloo ñaare buñ ko jugee tamit du tax ñu gën a yaru parce que nii wan na mag mu yar mu yaru loolu yar gone la. gone la ñuy yar te maanaam période boobu nga xam ne mooy période ngone insha allahu taala maanaam bi nga xam ne yéen bi sallallahu alayhi wasallam dina nekkee nañ ko jël maanaam bi nekkee gone bu xam ràññee ak waxambaane mën nañ wax loolu maanaam diggante ñeenti at ba bi am ñaar ci at ak juróom foofu nag mooy place bi gën a néew bi am ay information ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mbir yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais ànd ak loolu yëpp le peu d'information yi ñu ci am insha allah taala dina gis ne dafa dafa dafa dafa lëmu maanaam dafa riche dafa am dafa am dafa lu luy wan ne yàlla bi de sallallahu alayhi wa sallam dëgg-dëgg ci tànnee fi yàlla la moo tax comme li imam al-Bukhari wax radiyallahu anhu ñu jeexale foofu balaa ñuy ubbi suñu buntu bi mu ne daf ne ko kafaaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jaahiliyyati wa ta'dib fil yutumi yeneen bi ne sallallahu alayhi doy na la dëkk kawtif boo jommale moo dem midi bi mooy xam-xam bu yéeme bi nga am fi mu ëllëg bi nga ëllëg fi ummi yi fekk ci koo xamante ne ko ñu ndey la maanaam mësut koo xamante ne amul benn yoon fu mu jàngee tax na la ñu liire d'ailleurs ñu bëri ci borom xam-xam yi ci l'islam ji rahmatullahi alayhi li ñu dogu ci ne ci li ñu ci li ñu dogu donte wuute bu ndaw xam ne ci mais ñu ci bëri bëri mën nañ ne sax ñu ci ëpp li ñu dogu mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi ba ni muy génn àdduna mënul woon a lire mënta bind maanaam xamul woon boo ko bindaloon turam bu xam ne lii turam la bind te loolu doy na maanaam ànd ak loolu maanaam ci loolu mooy benn partie donte nag bu ñu ko tax ci na dañ naan fii ñu ko mën nañ wax loolu ngir bañ ngir buñ tax ci na maanaam buñ xóotalee wax loolu mais mais que xamal na ko maanaam mënul mais da ko feeñalu voilà xam euh, ni ko alxuraan wa maa kunta tatlu min qablu min kitaabin wala tasuttuhu bi yaminika idan lartaaba avant yow daanoo woon bind te euh, te daanoo ko maanaam daanoo jàng mosoo jàng ab téere mosoo bind dara ci lu jiitu avant avant muy commencé wax alxuraan mosutoo ba pare yan ci sa way ko ci maanaam di ay poésie comme ni arab yi doon def yan wa maa allamnaahu shi'ra wa maa yanbaghi lahu jàngaluñ ko xam-xam boobu cher muy way poésie nii di di dëkk ay xasida yent bi doonu koon def mënu ko woon mu nekk yëllul ci yent bi mu koy def moo tax bi amee ku ñu doon wax naan ko da ngaa war jàng way parce que dafa important na la ñuy way yooyu mu ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ma la ko woon euh, Seydina Omar radiyallahu anhu daal koy ŋaññi ci wax jooju ne ko parce que ci yeneen ci sallallahu alayhi wasallam la mais ci yow mënu nekk tagg maanaam parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu daa bokk ci kiimaan yi maanaam nga mel noonu ba noppi te yow yaay xa borom xam-xam bi nga xam ne boo dem xam-xam yi da la ñuy wax yaa indi téere bi nga xamante ne yow bi sa bopp sax yow yaay personnifié téere boobu yow bi sa bopp yow yaa incarné téere boobu nga xam ba nga xamante ne euh, xam-xam yi ngay leeral ak di ko jàngale ak di ko gëstu xam-xam yooyu amul fenn ci àdduna te xam-xam la yoo xamante ne yonent xam-xam yi amul domaine xam-xam bu duggul laal te saa yoo xamante ne am na kenn ci minute kenn. koo xamante ne dem na ba découvrir benn bunt ci bunt xam-xam yi ba développé ko bu delloo ci alxuraan wala ci hadith yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gis ni ci yeneen bi doon waxe wala ni ci alxuraan waxe moom dégg-dégg bi mu ciy am day xóot xóotaay boo xam ne ba pare day wéy ba pare mbir mi da koy yéem daa iman da koy yéem maanaam naka la alxuraan jëfandikoo yi kàddu gi naka la yenn bi sallallahu alayhi wasallam di waxee waxee mu sew mu avec maanaam bu avec cette cette cette cette profondeur avec cette cette finesse avec ces nuances avec ces subtilités naka la ko def loolu yëpp dañ da koy yéem lu tax mu ne imam Bukhari ne ko radiyallahu anhu ne ko loolu doy na la yow loolu mu nekk moo ci maanaam yow boo def woon leneen miracle na ba pare mu ne wàcc lii fi yitu nga am ay teggin yi nga xam ne yow si sallallahu alayhi wasallam teggin yi mu am amul kenn ku ko dajale maanaam teggin yi gën a mat la amee te ñu gën a mat la ko amee mais ànd ak ne ci njirim la parce que attention njirim mooy nekk offre masu maanaam am sa wuyu ni ba pare nga yaru yaram bu normal bu amul benn problème parce que souvent ñi nga xam ne dañoo teel a ñàkk seen wéy bi euh, léeg-léeg euh, dañuy faral dafa am ay yenn mbir yu bari bari yoo xamante ne léeg-léeg mën na leen di daf quoi ci ay jikko ak ay xeetu xalaat maanaam du pour du pour euh, pas dans le pour stigmatiser mais pour wax ne par exemple damay joxe benn exemple rek maanaam ñoom pour le manqué léeg-léeg buñ leen waxee lu leen naqari wala ñu def leen lu leen naqari li seen xel bi njëkk a dem mooy li sama papa nekkul moo tax wala li sama yaay nekkul moo tax xam naa ne bu mu nekkoon ak samay wéydu non kenn du ma def kon kenn du ma waxee nii wala kenn du ma def nii maanaam j'ai déjà ne serait-ce maanaam yow mentalité boobu maanaam day da leen di yomb ak yeneen ak yeneen ah maanaam exemple la rek mais ak yeneen ak yeneen i mentalité yoo xam ne di mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu dajale boo leen teggi ni ànd ak ne moom njëriñ la loolu loolu day loolu day na li rafet kon insha allah taala ñu euh, dugg suñu bunt bi insha allah wa حميد حميد maanaam ñu koy def ay section xam section yi voilà ñu def ko noonu fa ay section yu gudd insha Allah kon masha Allah wayi moom ak luñ ci mën ci wax neex na jaar na yoon tam masha Allah euh, kon ñu dàmbali insha Allah comme niñ ko doon baaxoo di ko defee saa yu borom subhaanahu wa ta'aala dogalee ñu toog ci jotaay yi ngir euh, waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi wa ak ay mbiram tey dañuy euh, jël buntu. du loo xamante ne euh, moo nekk ci xilaafu zahab fi siirati xayril arab euh, bu Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy ibn Usman alayhima rahmatu wa ridwaanu rahmaan euh, muy am sax bu muy juróom-ñaareelu dox ndax comme niñ ko xamee daf koo def fanweeri dox maanaam ay chapitre dox yooyu nag. ci juróom-ñaareel bi mu ne ci zikr yi nee na daf koo daf ci di tudd wafaati euh, faatu ummi ji way juróom bu jigéen maanaam yaay yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam mbir li nga xam ne mooy wërwërloo ci ak faatu maanaam ci génn àdduna ñaareel mbir bi mooy wa jaddi ji ak maamam mooy Abdul Muttalib maam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit ak génn adduna tamit dinañ ko waxtaane mu Abdul Muttalib wa wilaayati ak mbingooy tarbiyati yi tarbiyatahu maanaam eh, ak yaram Abi Talib muy Abu Talib euh, turam dëgg la dëgg yi Abdu Manaf ba'da ginnaaw wafaat jaddihi faatu maam sallallahu alayhi wa sallam wa ma yata'allaqu ak li nga moo aju bi zalika ci loolee euh, gis giñ gis ne période bi nga xamante ne moom la tudd bi moom la carte d'arrangement de prix Usmaan alayhima rahmatu wa ridwaan wa Euh, mooy période bi dëppoo ak li nga xamante ne moom lañ bëgg a waxtaan donc ce qui fait que maanaam surtout thématique bi thème bi nga xam ne moom lañ waxtaane euh, dañuy day orienté wu par rapport ak maanaam donc maanaam commentaire yi ñuy def day orienté wu par rapport ak surtout thème bi ci boppam maanaam loolu <laughs> lii dina dina nga wax sinon maanaam pour wax ne buntu bii ñu war a waxtaanee maanaam orientation yi ñu war a def insha Allah taala en tout cas ni ñuy orienté commentaire yi ñu ci maanaam day maanaam di waxtaane ne yeneen bi def sallallahu alayhi wa sallam moom li mooy soppe borom subhaanahu wa ta'ala maanaam xam ne ne yii yëpp buñ ko xoolee ne vraiment borom dafa ko sopp sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu ne ah que ñu dudd futu watu xadis parce que baa futu wax euh, bon après euh, titre bi ci ci ci ci ko tawoon mais bëri démb lañ ma bindale ma naa jox bi ci ci xarab donc euh, ma adapté ko ak langage bi quoi au lieu ma utiliser ba shababa parce que même shabab shabab mooy la jeunesse mais wax moo gën a euh, moom mooy terme coranique bi alquran ba surtout wala sax maanaam euh, voilà innahu fatan voilà fatan inna sami'na fatan yadhkuru yuqalu lahu Ibrahim ak innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda voilà ak yu mel noonu maanaam baatu fatan moo tax da ngay jëfandikoo baat boobu mooy askan maanaam xale bu góor boo xam ne bu bëri ay valeur loolu mooy mooy am sutu wax maanaam mooy mooy mooy mooy euh, ku nekk ci digg doole ba pare am am ay valeurs yu mu incarné voilà mooy jeunesse boobu noonu donc baax ko du n'importe quel man alhamdulilah sallallahu alayhi wa sallam ngir wax ne yàlla ci salaam yàlla daf koo daf koo euh, daf ko sopp voilà mooy sayyid xalaqa safaa'u wa tadbiirul ilaahi zuhuur al-risaala maanaam quand euh, la providence non la pureté et la providence précèdent la mission prophétique voilà maanaam bi nga xamante ne ak. sell euh, nekk foofu tamit dinañ déglu ko ñu ko taxaara xam nga taxaara laaf la mais ci angle yëpp maanaam angle laabu ndox laabu yaram laabu xol laabu voilà bakkan voilà laabu jikko et cetera mais ci dafa taxaar sell nekk mooy mooy euh, c'est comme si que dañu sélectionné maanaam lu nekk ñii naan café wala yooyu noonu. ak wala boog ñu jëfandikoo yenn produits ñoom xam nañ ko maanaam dafa am toujours sélection yi ñuy sélectionné doom yi nga xam ne ñoom dañu war a defar voilà ngir mën ko xaw ma ko purifier la ñuy wax am na lu ko tuddee ñoom ko defee mu ko donc mooy le fait que ñu tànn leen tànn leen bi nga xam ne dafa am haute qualité waaw loolu bi mu jiitoo moom ak la. wa tadbiru ilaahi foofu tamit mu ne la jëm ba baatu al inaaya maanaam inaaya mooy jàppalal mooy donc l'assistance baatu inaaya loolu lay teg mooy jàppalal mooy assistance mais. Euh, fii dañ jëfandikoo euh, at-tadbiirul ilaahi maanaam moo gën a dëppoo maanaam langage wu nit yàlla yi quoi maanaam voilà li ñu seetlu ne wala seetloo ñoom baat yooyu la ñu jëfandikoo tadbiir mooy soppandiku d'ailleurs alxuraan soo leen seetloo expression yi ñu utiliser mooy baatu tadbiir mooy comme tadbiiru xam-xam yi nga xam ne la voilà maanaam xeetu tadbiir maanaam voilà mooy. Euh, toppatoo boo xamante ne dafay ànd euh, yitte mais dafay ànd euh, am administration totale ci mbir yi maanaam tey borom subhanahu wa ta'ala lépp lu aju ci mbir yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ci yaraate borom subhaanahu wa ta'aala dégg nga mooy voilà at-tadbiir rabbana li dégg nga moom li nga xamante moom mooy toppatoo Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ko jaar-jaar yëpp te jaar-jaar bu ci nekk wane na ci taw kawtif ay kawtif ay màggaay lu ñu wane ne vraiment Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn la dëgg Yonent bi sallallahu alayhi wa moom mooy ki nga xamante moom daal moom moo mooy moom mooy euh, euh, point focal bi xam ne. vraiment moom lañ war a xool dégg saa yoo xamante ne yaa ngi teg sa moom sallallahu alayhi wa sallam di teg ay njàngale doo mës a yoon doo mës a am eh, ak eh, doo mës a wayale doo mës a naan damaa jiw moom déedéet njàngale ngeen ni moom sallallahu alayhi wa sallam soo ci nekkee Euh, ngir ne borom central moom moo koy toppatoo mooy at-tadbiirul ilaahi boobu wa at-tadbiirur rabbaani dégg nga yooyu ñaari mbir yooyu rek mooy ceebate boobu nga xam ne sélection bi bu borom central defal bu ànd ak sélection dans ñaari mbir la donc ak purité ceebate bi nga xam ne moom la àndal ci maanaam yéen ci salaatam ci feeñuwaay ba nga xam ne yaramam soo ko xoolee da ngay gis ak ceebate ci moom maanaam yéen ci salaatam kenn mësu koo gis xalaat leneen lu dul ne. kii du kii moom am na lu non du du n'importe kii maanaam amul kenn ku koy xool lu dul di nga gis ci moom lu lay won ne vraiment kii nit ku maanaam doo bu dee normal la maanaam nit ñu normal ñëpp bu ñu ko gisee duñ am sago ci moom ñi ñi ngeen di dégg ñëpp ñu naan dañ koo contrôle rek dañ ko doon xeex ak ñoom mooy ñu normal lu nit maanaam même buñ koy bëri nag mooy ñi nga xamante ne seen seen seen seen euh, bakkan maanaam dafa yàqu maanaam seen seen seen seen seen seen seen euh, qualité yi nga xam ne moom lañ waroon a am en tant que être humain loolu daa yàqu ci ñoom voilà amatuñu xol quoi xam nga loolu dañ ngeen gis ñu mel noonu mooy ñoo xam ne amatuñu xol attan na noo def lu rek parce que lii daan yeddaate ci nit ak li daan defaraat ci nit moom moo yàqu yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo muy noonu ku ne boo koy gis da koy soxla boo koy gis leer gi day dugg soxla loolu mënul nekk ci yow moo tax kenn te boobu kon ak loolu nag dafa jiitu te dinañ ko ci jiit insha allah lu bari luy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam meloon te euh, kon loolu moo jiitu mooy mooy donc loolu dafa jiitu nag du buura zuhuural risaala mooy feeñ gi risaala gi feeñ baatu zuhuur tànn gi ñu ko tànn foofu tamit euh, mooy lu tax parce que feeñ parce que yéen sallallahu alayhi wa sallam le fait que mu nekk ab yeneen comme ni ko waxee kuntu nabiyyan wa aadama mun tegalu fii siirati bi hadith sayyidina Abu Hurayra la radiyallahu anhu ci ñaari saxeex bu imam al-Bukhari ak imam Muslim alayhi rahmatu wa ridwanu mu ne man dama nekkoon yeneen te fekk boobu maam Adama ñi ngi koy defar ci banaan bi maanaam mooy maam Adama nekk bur woon maanaam ku ñu créé réellement maanaam mooy lan mooy bien avant man laa nekkoon yeneen sama nekk yeneen dafa jiitu existence maam Adama alayhi salaatu wa salaam maanaam pas existence am ci kaw pour fii nii ah existence am ci créé ko moom c'est-à-dire que donc te loolu loolu bu fekkoon ne maanaam bi li muy tekki mooy. yàlla dogaloon na ma naroon na nekk yeneen mais loolu yeneen yëpp naroon na demee yeneen yëpp yàlla dogaloon na ñu naroon na nekk yeneen avant yàlla lay bind asamaan si suuf comme ñun suñu jotaay bii ni ko yàlla dogale woon avant muy bind asamaan si suuf si cinquante mille ans avant comme ni ko xam si waxee. inna allaha khalaqa al-maqadira kullaha khamsina alfa sana qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bu nekk Sahih imam Muslim rahimahullah mu ne yéen si sallallahu alayhi wasallam ne yàlla boo yi naa xew ba yawmal qiyaamati yàlla bindoon na ko cinquante mille ans avant muy bind asamaan ci suuf si maanaam xew bi yëpp yëpp film bi dawal day déroulé wu maanaam yàlla bindoon na ko dogal na ko ak amoon na béykat bi deexoon na ba comme ni li am li yéen di wax sallallahu alayhi wa sallam hadith bu nekk ci man imam Tirmidhi ak musnad imam Ahmad ak Sayyidina Abdullah ibn Abbas bu am solo booba radiyallahu anhu nga xam ne bu koy faral di tudd sax am na ñu bari ñu yaa ngi ñuy yenn ñuy waxtaan ñuy dégg li ñuy wax léeg-léeg dinañ dégg hadith boobu benn yoon lu kon mooy bi ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegee ci gëléemam bi di ko yóbbu ci këram lan la jeexee ruubi ati ak laa wa def ati ko xalima yi doon tënk dogal yi yëkkati nañ leen këy yi ko doon bind dogal yi këy yi ñu ko doon bind woowu leen foofu c'est fini maanaam kon ku doon ne yenn saa saa luñ lu ci wax bi mooy mooy ne nekkoon naa yeneen c'est-à-dire que yàlla na man dinaa nekk yeneen avant moom Adama yàlla di ko créé maanaam bu boobaa wax dëgg la amati njariñ. parce que ñépp noonu la demee ah yeneen yëpp loolu yàlla mais li li muy wax foofu mooy ne mission prophétique bi niñ ko doon doxal c'est que yeneen yëpp moo leen doon tëbb moo leen doon alimenté di doxal mboolem li en tant que yeneen muy doxal lépp ci univers bi te boobu moom Adam créé bu ko woon ci maanaam boobu rek la mën te d'ailleurs loolu noonu. nga xamante ne noonu la demee noonu euh, moo tax ñu tànn dugg feeñ parce que après dafa maanaam ñun li ñu gis vingt-trois ans yii nii maanaam loolu dafa koy feeñ mbir mi daa feeñ rek mais mbir mi nekkoon na ci moom te daa feeñ période bi daa feeñ kon euh, kon ñu jël suñu bayit bi njëkk bi waa arbaate wa génn àdduna soxna Amina bi yooyu vingtaine la amoon nekkutoon maire ne mu ma nekk maire voilà dégg kon mais ci ñeenteelu at bi waa al na arbaati loolu am nañu ko wax ci waa ahlu mooy ñi yëngatu ci wàllu sira histoire bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci waxtaan mu ne aw wala boobu sax que baatu juróom-benn bii nag moo gën a wér d'ailleurs ku mel ne al-imam al-Hafiz ibn Hajar ku mel ne al-Hafiz al-Iraqi euh, ci alfiya bi moom tamit parce que dafa bind moom tamit alfiya ci siira Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al-Hafiz al-Iraqi ak ñoom moom ad-Dimyati ak ñu mel ni ñoom rahmatullah ala al-jami' maanaam ñoom ñu dëgëral mooy juróom-benneel yi te loolu sax bu ñu xoolee doxalinu Cheikh Hadj Malick radiyallahu anhu dañuy gis moom loolu la dëgëral lan moo koy wane. maanaam le fait que mu boole ko ak fi'l bi maanaam verbe bi moom la ko boole daal ni halakat maanaam ci xew-xew bi ci juróom-benn at bi amee maanaam mooy lan halakat ci la làqoo ci la génnee àdduna baatu halakat nag euh, mooy rek halak euh, baat bi cosaanu baat bi mooy mooy mooy mooy réer mooy réer maanaam sànku maanaam mooy génn àdduna comme waroon nañu wax làqu baatu làqu lu gën a dëgër dëgëru fii ci wala voilà xalaka làqu bi bu dee moo leen seen wax xalku ak làqu dañoo mënoo parce que xaar xam nga xaasu bee boobu war am ko boobu war du ko am donc làqu moo ci def maanaam bu boobaa mu ne xal xalku làqu maanaam dafa làqu léegi euh, kon ci la làqoo dégg nga euh, tamit ummul nabiyyi yaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, c'est comme si que fii dafay wax ne que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam en tant que yonent la parce que boobu nekkoon na yonent parce que dafa feeñagul woon maanaam c'est comme si dafay junjaale loolu c'est que. man dal de yi dinañ ko gis insha allah mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoo doon war a ne xam nañ yeneen ci saa sàn boobu subhaanahu wa maanaam ci seen tiir xamoon nañ ko ñoom ñëpp ñëpp ñëpp dañ doon gën a ne kii yeneen ci maanaam ànd ak ne xale la ànd ak ne euh, nekkul mag ci saa yi ànd ak ne àggagul ci yenn kii euh, maanaam feeñalagul ne yeneen la mais moom yeneen la. maanaam ñun ñëpp ñun ñëpp ñoo yemoon ci di ci di ko melale noonu sallallahu alayhi wa sallam mais fan la génnee abwa mu ne bi abwa ci fi ñuy wax abwa abwa benn dëkk la boo xamante ne moo dëkk bu ndaw la nag voilà dëkk bu ndaw la boo xamante ne dafa nekk ci diggante Makka ak Madina presque xaw a existence maanaam euh, ak deux cent soixante Makka ba pare boo xoolee côté Taif cent quatre vingt dix kilomètres de Taif loolu sax la Jidda laa ko wax de Makka deux cent quarante maanaam ab waa foofu la mu ne aw wala boog waaye bii ba aw bi boo ko tëj mu ne ab lu xamee lu xam zuxmu la zuxmu maanaam way bi loolu way bi moo tax waxul zox bu mu wax zoxam zox zox moom mooy euh, benn tur la ci turu Makka yi maanaam ndax xam nga Makka ak euh, kasratul izdiham dafa am maanaam mooy xëccu mooy rek rek loo buukante maanaam kaaru bi loolu la ñu day loolu bokk na ci ñu ci lu tax ñu koy woowee Bakka maanaam Bakka day tur la ci turu Makka maanaam Makka ak Bakka ñaar ñu ñaar dëkk yu wute maanaam benn dëkk bi maanaam euh, mais. Euh, euh, zox dafa bokk ci dugub man tey ndax ndax rek rek loolu maanaam mooy buuxal di quoi voilà voilà kon loolu mu ne foofu la génnee àdduna fan ci euh, bi bi mu génnee àdduna xam nga kon moom dafa demoon Madina xam nga lan moo yéene yéen sallallahu alayhi wa sallam Madina Madina du Munawwara gi ngeen di gis ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam képp ku ko def xam na maanaam day yëg ni fii dëkku leer la maanaam xeetu naataange maanaam saa fiif gi fa nekkoon ak leer gi ni ngay nekkee wala même yenn affaire yu bari bari yi gars yi di déployer en général amul Madina amul Madina Makka la Makka. Makka foofu moom genre kii la quoi dara kii moom lu bon comme banlieue bu ndaw maanaam bu mag laa ko doon maanaam genre maanaam ay règlement yu bari yi ay problème rek la mais mëni na moom vraiment masha Allah mais xam nga loolu du ko indi yéen ci dégg sallallahu alayhi wasallam moom ñaari way juróom yëpp ñaari way juróom yëpp dugg bi mu Madina muy Yasrib foofu dugg fa moo leen yóbbu àdduna moo leen jënd àdduna dëkk ñoom saxaaba yi radiyallahu bi ñuy dóoru ñoo Madina ñoom ñëpp dañoo feebaroon presque ñoom ñëpp comme naan ci tawul Madina maanaam jawwu Madina bi ci boppam moo ne moo amoon benn genre situation boo xam ne comme genre ngelaw loo xam ne la maanaam boo ko duggee maanaam changement climatique xam nga ne léeg day daal la mu tukki fenn changement climatique bi foofu daal di koy seetaan mën na noonu la mel boo ko duggee boo boo ko génnee doo génn àll wéru yaram moom foofu lay defar loolu nag loolu amaana de mais yenn ci saa salaam bi ko demee ba léegi mooy man nag ma dina suma mën a war a comme ni mu ko waxee woon hadihi saaba hadihi saaba hadihi selba dëkk bu seetlu bu lax baa ngi nii waaw fii te ba mu koy wax daa kontaanoon waaw hadith Tamiim ad-Daari bi nekk tax Imaam Muslim radiyallahu anhu bu nekk tax Imaam Muslim bi mu ko nekkalee affaire dajjal ba dajjal wax ko ne ko dina ànd ko dëkk yëpp bu ma ñëwee ba mu des ma dégg ak maa xam. bi sallallahu alayhi wa sallam daarul xadiis moo tax ñun ñëpp xooloo gën a taxawal waaw suñu xol yi dafay yëngu day maamu di dem ci Madina parce que yéen bi ma ko waxoon ah, mu ne al imaanu ya'ziru ila al madinati kama ta'ziru xayyat ila juhriha xadiis bi boo tamit saxee ma Muslim yéen bi sallallahu alayhi nee na euh, ndum yàlla day dem di fanaani ji Madina comme ni nga xamante ne. subhaana rabbi comme ni nga xamante ne noonu la euh, jaar di demee di fanaan yi ci pax ci paxam voilà moo tax euh, mu bokk ci turam yi al iman ngëm alquran wax mooy mooy moo naan wallaziina tabawwa'u daara wal imaana abaat ak iman foofu Madina lay waaw yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna mooy la loolu Madina la walladhiina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fii suduurihim haajatan mimmaa uutuu wa yu'thiruuna 'alaa anfusihim wa law kaana bihim khasaasa waaw daara iimaan maanaam euh, te saa bi nga xamante ne moom moo développé iimaan ci ànd bi yëpp tout ensemble mooy sourate Al Imran bokk na ci produit mooy sourate Iman kon kon kër goo kii kon Madinatu Munawwara ala saakinihaa salaatu wa salaam gis nga foofu la demee ko gis insha Allah léegi foofu la foofu la nekkoon mais foofu la foofu la jóge woon bi ñu yegsee kon ci Abwa ci la ko feebar bi vraiment sonal lool lool lool lool lool fii daari raqi'atin ci fi ñuy wax daari raqi'a nga xam ne ci euh, gox boobu kër boobu mu ne xabaral ak bàmmeel la xaar ñeel na ko moom soxna Amina moom zakara la ko tuddal alqaamus mooy alqaamusul muhit alqaamus mooy baatukaay ci wolof baatukaay ci wolof moom la tubaab bi di woowee dictionnaire voilà mooy am xaamul ki ko bind ak indien la pakistanais indien quoi bon ñoom bon jamono jëm Inde Pakistan benn la woon waa benn dëkk la woon voilà mooy waa Hindu quoi bi waa ñett la ñuy wax mooy indien la woon mooy al imam al Fayruz Abadi moom moo bind al qaamus al qaamus mu xeet maanaam le dictionnaire arabe bu mag bi tey bu doon français dañ naan larousse la gën a law maanaam ci ko bind ab déggee la du arab maanaam comme quoi c'est-à-dire que l'islam moo dafa dafa dafa matale quoi voilà borom maa xam-xam yi ngeen di gis ñu a l'islam maanaam mën mën na dëkk foofu te dañoo dëkk tamit foofu te dañ leen koo nangulee noonu léegi man sama maas yi nga xamante ne ñun xamuñu dara. ñun bu ñu déggee seen tur na foog ne obligatoirement ay arab la ñu waroon a doon ñun ñun ñu bëri ci ñun am nañu bëri ci wàll yi bu ñu leen waxee lan lan da nga naan c'est pas possible voilà fii ba wéy ci grammaire mooy imam bu mag bi perte voilà imam Ahmad moom tamit ñoonu la iraqien la du arab voilà imam Maalik moom ak imam Shafi may ñoom ñoom ay na xaraat la ñoom ñoom ci Makka ak Madina ñoom fa la cosaan la ñoom voilà day sax imam Maalik cosaanam Yemen la sax sax comme comme voilà voilà boo boo boo boo jëlee euh, imam Muslim moom tam Perse la imam al-Bukhari moom moom moom tubaab la sax fa imam al-Bukhari tubaab sax la moom moom du sax ay yeneen ak yeneen moom Ouzbékistan la dëkkoon waaw et cetera jëloon lool ñu bëri ñu leen di dégg nii du ñu lay araba ñu ñu ñu gars yi dañuy dégg seen tur yi nii rek non c'est ça amul loolu amul ay buy ñi naar yi wii ñii ay nit yu ñuul lañ ñii ay non loolu amul ci islam ay Ataa ibn Abi Rabah Ataa ibn Abi Rabah non seulement benn benn nit ñuul la woon ñaareel ba handicapé na woon mu mu doon woon soxla da doon am ñetteel bi. mooy yaramam yëpp daa feesoo ay dugub doom ay ay seetu bi quoi genre comme ay picc yu njàng nii yu nekkoon ci yaram bi te moom moo nekkoon imaamu waa jamono su aj daan jot day naan bu fi kenn ma ubbee lu dul Ataa ibn Abi Rabaah rahimahullah kitaabe yu mag yi taalibe seen Abdullah ibn Abbas yu mag yi la abi alama et cetera ñoom ñu bëri nañu ah. maanaam loolu ay al-A'raj te amul chose ay Qatada eh, non imam Qatada moom moom amul woon moom moom fi bët yi waroon a nekk moom loolu sax xamul loolu sax ngeen di dégg lu bëri ah Qatada wax na ni xëy moom daanul gis dara non yow ci daanul gis de yi waroon na nekk ci boppam moo amul dara maanaam moo xam ko. te moom lañ doon def imam bi mooy imam bu mag bi mooy borom xam bu mag bi ñu fonk ci àdduna bi yëpp jamonoom waaw te ci tabi'i la bokk et cetera voilà ñoom ay Hasan al-Basri ñoom Muhammad ibn Sirin ñooñu nga xamante ne ay ay seen yaay ay jaam la moom ñooñu loolu la l'islam amul discrimination boobu gaa yi di yaakaar amul xalaat amul woon ah. loolu musul am musul am loolu ci xel ñi jàngul ñi xamul rek la nekk mais musul nekk réalité kon moom borom qaamuus bi maanaam mooy alfayrul abadi moom da tudd na ko fii haa maanaam tudd na ko ca ne foofu la daaruhaa e antala xabru soxna ànd na nekkoon. bi ay ni maanaam euh, ci baabu raa mu nga ko def ay bunt léegi baabu raa mais ci faslu ay maanaam tout chapitre bi ci am na raa mais ci ay mooy raa ak moo ay ni moo ay ni rey ni moom ay ni bu di ay ci biir baabu raa foofu la ko dugal voilà loolu su wax lu waral lan moo waral mais lan moo tax mu lu ko def Madina ba tax mu génn àddina fii nag am nga mu réer réer de terrain mooy kaanat dafa nekkoon moom soxna Amina alayhi salaam tuuti dafa namoon maanaam doon dem ilal axwaali ci ndijaay maanaam ndijaay yéen a ngi ko laataam zaahiratan di dem di ziyaare Ah, te imaginer leen traumatisme bi a nekk bi nar xamante ne xale bu am juróom-benn at la ànd ak yaayam ñu dem tukki seen réew ci yoon bi mu yaay ci génn àdduna xale bi nekk moom kenn. te fekk bàyyam génnoon na àdduna musu koo gis maanaam est ce que imaginer ngeen métis gi métis gi xale boobu waroon a dund maanaam dañuy daaw tuuti suñu xel rek xam ne lii war a yomb lii moom même bu dee ñun ñu ngi koy nettali lii nettali bu ko yokk mais boo imaginer conséquence ak mbir mi boo xam ngeen xam lii yombul sans masque yi nga xamante ne ñun moom bu ñuy tukki maanaam ussitité yi def fekk leer na loolu dañuy dañuy dellu ci waat léegi de gis gisaat si wéyjur yi léegi mais bu ñuy tukki léegi def dellu ci maanaam euh, euh, euh, war a def ay deux jours cinq jours boo moytu dañuy jooy léegi imagine leen xale boobu nga xam ne nag moom moom jooyut du du moom dafa moom yaayam la gis mu génn àdduna ci circonstance yooyu comme quoi loolu dafa am lu mu ñu jàngal mooy ne yenn ci bi sallallahu yàlla daf ko tànnal situation yëpp te situation yi gën a compliqué moom yenn ci sallallahu alayhi wasallam moom dund na ko moom yenn ci sallallahu alayhi wasallam situation yi gën a compliqué yëpp dund na ko voilà te à chaque fois comportement bi gën a jaadu lay am donte dafa nekkoon ndaw ci zaati te bi mu nekkee mag tamit situation yooyu la dundal parce que attention yéen ci sallallahu alayhi wasallam par exemple boo leen seetloo doomam yi li ci ëpp moom moo leen roxoon benn doom kese la am benn doom kese kese kese la am mu dund ci ginnaawam kenn mooy soxna Fatima alayhi salaam te juróom benn weer la ko jiitoo sinon ñeneen ñi ci des moo tax bi meer bi doon jooy xarit na ak Fadl Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu maanaam mooy comme frère Abdullah ibn Abbas la quoi mooy seen taw quoi mu nekk euh, dafa yenn situation dafa romb benn meer quoi muy jooy quoi ci xabu ci benn bànneelu ay doomam quoi yéen si romb ko sallallahu alayhi wasallam ne ko muñal heure yi yaa amatallah yow jàmm yàlla jigéen muñal maire bi ne ko ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati voilà voilà voilà voilà voilà jàll ma quoi jàll ma jóge fi quoi parce que yow man li ma dal dara la te moom maanaam voilà genre da ngeen ko waxee rek li ma dal c'est parce que dalu moo tax nga naan ma ay muñu rek yooyu quoi. wallaay fekk moom xamul ni yan ci saa li ko dal moo gën a métti li ko dal parce que ci côté way juróom yi loolu moo ko dal mais côté doomam yi loolu ko dal ba pare dal na ko ba pare moom daf ko xamul rek mais da ngeen mën jox ay leçons trop voilà mais nag après même seen alphabet bi rek vraiment ne ne ne dama romb ko ne ko non mais yow ci ci la romboon léegi yéen a dégg la sallallahu alayhi wasallam ndaw si àdduna tukki maanaam mu fàtte ko maanaam loolu tam daree woon ñoom ñoom bi ne ci ñoom mu fàtte doom bi nee na fa ataytu ilaa bayti nabi sallallahu alayhi wa sallam wa lam ajid lahu bawwaaban nee na mu ñëw kër yéen ci saa salaam mais fekkuma fa visite quoi loolu bokk na ci bu la remarqué mooy mu ñëwee xam am na ay bëkk néeg yooyu noonu nee na bu ma ñëwee dama ñëw rek dugg <laughs> dem mu ne moom as-sabru 'inda as-sadmati al-ula xadis boobu foofu loolu foofu la jóge muñ mooy ci dóor bu njëkk bi la muñ maanaam doo xataraayu wël bi ci asamaan fekk suuf si def lu la neex wax lu la neex ba ñu gis ni léegi solution amatul léegi nag toog nga xam nga ni vraiment incapable nga incompétent nga impuissant nga nga ne non kon léegi nag naa muñ loolu muñ muñ ci dóor bu njëkk la kon yéen ci salaatam looloo ko dalal mais dafa am fii beneen mbir bu boo boo xam ne am njàngale la mooy ndijaayam yi muy wax ñan la ndijaay yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñan la en fait c'est parce que Abdul Muttalib euh, maanaam Hashim plutôt Hashim parce que yaayu Abdul Muttalib mooy Salma bint Amr Salma bint Amr boobu ci ko ci ko maanaam moom waa waa Yaman la waa waa Madina la plutôt ñoom fekk sànnee nañ la xam waa milieu yëpp noonu la man ci xas rek la bokkoon léegi moom moo jur moom la Hashim takkoon Hashim bii bu wéy juru Abdul Muttalib Abdul Muttalib di wéy juru Abdullah Abdullah di wéy juru yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi loolu sama moom lan moo lan léegi euh, ñee ay bidaayam nag mais boo def seen loxoon ay bidaayam yu sori lañ parce que bu fekkente ne sama maam Euh, sama nijaayu maam yi nijaay bon yaa ngi xam ne mooy frère yaay sama nijaayu maam yi ñooñu seen ay doom samay nijaayu papa la ñuy doon mais ñooñu seeni doom samay nijaay la ñuy doon maanaam looloo tax mu ne il a taxawaat ci ci nijaay la mais nijaay yaa ngi ci biir salaatam du ay nijaay ji rek mais nijaay yi lii la def maanaam ci maam ji la ci biir. léegi lan la ko doon def mu ne saa dara sa doon ziyaare bi loolu tamit am na beneen njàng bu ci nekk mooy li nga ko amee say doom da ngay fexe surtout ñun ñu nekk ci réew yu sori da ngay fexe ñu xam seen ay mbokk léeg-léeg nga dinañ yóbbu ñu gis seen ay mbokk quoi ñu ngi ñii samay doomu nijaay lañ ñii samay doomu bàjjen lañ ñii samay doomu tànta lañ ñii samay voilà maanaam moom ñu xamante quoi. loolu moom moo tax soxna Amina daal di jël euh, doom doom bi mu yem ci am xam en tant que xale mu def lu tuut ànd ak jamono jooju voyagé na mettee woon ci jigéen ñi ci ci ak góor ñëpp mais ci jigéen ñi surtout parce que Medina ak Makka maanaam c'est comme Lyon ak Paris Medina ak Makka comme Lyon Paris la distance bi presque benn la. imagine ngeen jigéen benn jigéen ànd ak doomam ñu ñu ñu war a dox loolu dem parce que tout simplement benn pour benn objectif mooy mu xam ay ndijaayam te ci ay ndijaay yu bari la xam mu doon ndijaay boo xamante ne maanaam ci jur xam naa samay frère la sax nga ay ndijaayam lañ maanaam ñu ñu sori ñu sori lañ parce que ma maanaam ay maam lañ bokk quoi ay maanaam ay mais mu mu joué rôle boobu loolu dafa bokk ci yar loolu loolu important dafa am solo trop voilà maanaam bu ñu nee la partie dafa cher quoi c'est que affaire partie dafa cher quoi waaw dafa cher ok d'accord ok c'est bien dafa cher mais def ko quand même c'est important pour xale yi ñu xam ñan ñoo def ay moo tax mu ne waxi siyaay bi ci dellu si gi nag alxabaar ci la dogal ba wàcce ci la dogal ba aatilu yegte mi naan xatami tukkee ci yàlla mi àtte te lu ne xam nga lu tax mu dogal mooy mooy am xatam mooy daasantalam Abdurrahman la tuddoon euh, as-Suyuti euh, misri égyptien la woon euh, génn àdduna 911 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk imam bu mag moo tax waxam am solo lool ñu mat mu mat a bàyyi xel voilà d'ailleurs boo leen seetloo boo leen seetloo ku maîtriser domaine yu bari dañ naan ci Suyuti la am ci def Suyuti la maanaam moom moom la ñuy référencé quoi voilà parce que presque moom domaine moom xam-xam yi bon mën nañu yëpp bind la ci maanaam domaine xam-xam bu ñu ne imam Suyuti bind ci non non loolu loolu moom bu bu dee nag am na dañ koy wër parce que même yeneen domaines yi nga xam ne du ñuy domaine l'islam yi ca comme ay pâtisserie ay yoon yooyu sax bind la ci téere maanaam imam Suyuti <laughs> waa ku yéene waa jooju rahimahullah Euh, mais moom la wax ne imam Suyuti boobu dafa am lu mu nettali lan la nettali en fait du moom kese mais c'est que moom lu tax ñoom si laaj maa ngi si jox ko beral ko dugub bi c'est parce que moom dafa bind mooy ci ëpp lu bind ay rasaay maanaam ay xeeti téere yu ndaw ay épître ngir di di défense di taxaw ci masala bi voilà dañuy wax ne bind na ci juróom-benn téere téere mais en réalité boo xoolee dëgg dëgg li la bind ci ay rataay yi ci juróom-ñeenti téere bi ci gën a siiwal mooy subul subulul najar mais imam Az-Zabidi mooy Murtada Az-Zabidi euh, borom Ihfaas al-Mustaqiim borom Alfiya as-Sanad et cetera imam bu mag boobu moom tam rahimahullah moom tam bind na ci ñaari raxaay ñaari téer ci masala bi parce que masala la boo xam te ne daf cee jàng parce am solo faa dafa am solo parce ak jëf da cee aju mais dafa am solo dans le sens que daf ñuy wan que ñun kat dañu war a am na lu ñu war a gisee yéen ci salaat ak ay kasaanam quoi moo tax moom mu ne euh, day euh, imam Az-Zabidi am na ci ñu tudd al-Intisar li abawayhi an-Nabiy al-Mukhtar moom benn ci rasaa'il tamit loolu la tudd mais am na ñeneen ah ñu bari ñu bind téere ci ci ci ci masala lu tax nag mu am solo aussi mooy li ëpp ci borom xam-xam ni loolu tamit dafa bokk ci maandu tey mooy li ëpp ci borom xam-xam ni d'accord mu ci wax ci mais moom bu doon leeral ne non non par wax la ñu am solo euh, boo xam te ne bu mat a bàyyi xel la moo tax ñu ngi wax imam Suyuti rahimahullah mu ne la mu ne moom nettali na nag mu ne nay la amu alma bi nay ne ñaari mbell yi mbell mooy ñin maanaam ñin mooy suuf ñin mooy ñaari mbell yi mooy ñan la ci jublu way yooyu sabaasu la ci jublu ndax ñoom ay ñoom ñoo maanaam ñooy miinu xéewal ñi ay miin door la wax ah ay miin de jamaa miin de xaw ma lan mu ñoom nag miinu trésor yi ñoom la moo tax mu tudde leen al-ma'dinayni lan la nekkal mu ne najaatan ak mucc ne ñoom ñaar ñi mucc na te bon indi na ci ay lay yu bari euh, ñi ñi dàq loolu tamit indi nañ ci ay lay yu bari bi yi ci gën a dëgër te mën nañ ko gën mooy hadith bu nekk Sahih Imam Muslim bi bi ñu jógee Fathu Makka bay dellu bi yéen ci salaam dafa jékki-jékki jaay ci benn xabru mu ne. istazantu rabbi an astaghfira li walidayya wala li abawayya fa aba fa lam ya'zan bi wastazantu an azura qabra qabraha wala qabrahuma fa adina li am ci beneen riwaaya istazantu rabbi an astaghfira li ummi fa lam ya'zan li wasta'zantuhu li an li an azura qabraha fa adina li mais dama laaj sama borom sama borom daa ñaan ndigal ne ko dama bëgg nga may ma ma mën a ñaanal sama waajur yi jéggal ne borom bi bañ ne déedéet joxuma ndigal bi waaye bi ma ko ñaanee ndigal pour ma ziyaara seen xabru daf ma jox ndigal bi léegi nag xadiis boobu moom dafa wér tëng imam muslim mi ngi fay sax boobu moom duñ ci dig sax sauf que beneen xadiis bi dafa am na yeneen xadiis yoo xamante ne borom xam-xam yi ñoom d'accord nañ ci ne dafa daif dafa naaj moom moom Xatib al-Baghdadi imaam Ibn Asakir ah eh, imaam Nasiruddin eh, imaam Ibn Nasiruddin eh, ba ci ñoom imaam Suyuti mi d'accord na ni dafa bari ak Hafiz Ibn Hajar Hafiz Ibn Kathir ñoom an-Nawawi ak ñeneen ak rahmatullah alayhim ñoom ñëpp d'accord nañu hadith moom dafa bari sauf que hadith boobu. di wax ci ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dekkal ay waajuram nga leen ñu dee seede l'islam maanaam ñu gëm ko après ñu jël ak adduna dafa am beneen xarit bu koy dëgëral bu moom ak Suhayli moom nekkal même bu dee moom it dafa bàyyi. parce di fii ci majhul dafa am koo xamante ne dañ koo réere ñu xamul te kuñ xamul mën na nekk ci jub mën na nekk ci jubali mën na nekk koo ay waxam dëgg mën na nekk koo xam ne kenn mën na sukkandikoo ci waxam donc à partir de ce moment là hadith bi moom day saye maanaam permettre o duñu ñu mën cee sukkandikoo loolu tamit loolu tamit d'accord rek maanaam lépp imam Suyuti sax ma na ci loolu tamit daa war a sauf que euh, xali soxna Aysa boobu radiyallahu anha imam as-Suhayli indi ci ak càllalen ci ar-Rawdul Unuf parce que imam as-Suhayli rahimahullah dafa sara Siiratu Ibn Hisham tuddee séeré bi ar-Rawdul Unuf léegi moom dafa ne soxna dafa indi càllale bi ñu gis ne lenn rek ay problème mooy dafa am majhul ku ñu wéer ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom soxna Aysa radiyallahu anha ne anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa'ala rabbahu an yuhyiya abawayhi fa ahyaahuma wa aamanna bihi thumma amaatahuma thumma qaala inna allaha ala kulli shay'in qadir wa la yu'jibuhu shay'un mu ne yeneen bi ne sallallahu alayhi wa sallam dafa ñaan borom subhaanahu wa ta'ala mu dekkal ay waajuram mu dekkal mu dekkal leen bi mu leen dekkale mu wax ko ñu gëm ko ñoom ñaar ñu gëm ko biñ ko gëmee ginnaaw gi mu wax leen ne maanaam ñoom ñaar ñu génnaat àdduna saa si ñu ne ko droit loolu yéen bi sallallahu alayhi wa sallam mu tekki ne raawi bi ne inna allaha ala kulli shay'in qadir wa la yu'jizuhu shay'un wala dama wa qudratuhu wa rahmatuhu shay'un yàlla ni am na sañ-sañ ci def lu ko nekk lépp la mën te loppu ko maanaam yàlla incapable wul impuissant wul maanaam rawatina yërmandeem ak sañ-sañam amuñu incompétence ak impuissance ci dara amuñu limite léegi bi waxee bi bi waxee loolu. moo tax ñoom al-Khatib al-Baghdadi par exemple ak al-Hafiz Ibn Asakir ñoom dañ ne hadith bi gën dafa taayif mais comme affaire bi ci côté fadaa'il a'maal ak al wala fadaa'il yi la ak fadaa'il nabi sallallahu alayhi wa sallam ak yu mel noonu kon ñun mën nañ ko jëfandikoo parce que loolu téewul ñu mën parce que comme ni euh, nga xamante ne loolu la imam as-Suyuti wax rahimahullah ci alfiyam bi muy beneen téere bi bu am solo boo xam alfiyam bi mooy naqlu durar euh, daf ne wa wa tarkuhum bayan da'fin qad rabu fi al-wa'd aw fada'il al-a'mal lal aqd wal haram wal halal lal aqd wal haram wal halal maanaam Euh, boo seetloo borom xam-xamu hadith bi d'accord nañ ne léeg bu fekkente ne hadith bi da le fait que mu néew doole luy trop garaawul trop comme par exemple ci cas de figure bi nga xam ne majhul la quoi dafa bëgg xam rek. test bi loolu jox yi mooy peut-être que kooku wóor la ñu nekk ci yàlla bi yeneen ci des ñëpp ñu wóor mu ne genre lu mel noonu le fait que ñuy bàyyi di leeral ne hadith bi dafa bàyyi ñoom de borom xam hadith bi gërëm nañ loolu. mais attention dafa am ci ay sujets yi ko d'accord muy sujet bu mel ne euh, fil wax bi aw fadaa'il al a'mal bu dee pour waaraate la pour wax xirtal nit ñi lu baax xirtal nit ñi ci ñu sori lu bon xeet yooyu noonu loolu moom garaawul mais nag lal aqda mais bu xa bu ajoo ci pas-pas nag wala boog ci xaraam ak xamal li dagal nag li def xaraam nag xalis boobu nag moom donc ñu ndax maanaam bu néewee doole kenn doog ko jëfandikoo sauf al-Hafiz al-Imam Ibnul Jawzi rahimahullah kon dafa ne xadis bii mawdu' la maanaam xadis la boo xamante ne yemul ci da'i mais xadis bu ñu sos la bu boobaa lan mooy tontu bi tontu bi mooy li al-Hafiz ba ay wax yi li gën a al-Imam Ibnu Salah rahimahullah ci doxalinu al imam Ibnu Jawzi mu ne mu ne euh, wa akthara ad-du'fa fiha iz kharaj li mu euh, wa akthara al-mawdu'a fiha iz kharaj li kasrati li mutlaq ad-du'f ana abal faraj imam al-Hafiz al-Iraqi rahimahullah moom it dafa bind tamit ak alfiya ni mu bindee alfiya ci siira noonu la bindee alfiya ci xam-xam hadith alfiyatul Iraqi d'ailleurs Imam Suyuti li muy bind alfiya tamit fa'iqatul alfiyatul Iraqi ne sama alfiya bii téere bii ma bind mu nekk junni vers junni bayt ci xam-xam hadith moo gën a féete kaw moo gën a baax ni ma ko déggee ko bu Imam al-Hafiz al-Iraqi mais ak alfiya dafa ne euh, c'est que Euh, alxames ci alal bu ñu Salah rahimahullah dafa ne ci jamono ji dafa am wa akthar al-jaami' fii al-xaraj al-jaami' mooy ci dajale dafa am koo xam ne dafa dajale ay mawdu'aat hadith mawdu'aat téere boobu la noonu la ko tuddee ak noonu la ñu jëw dee téere boobu al mawdu'aat ñetti tomb mu ne ne daf cee bari mu ne wa akthar al-jaami' fiihaa iz xaraj li mu talaqi dox ana abal pare dafa bari lu mu wax ci téere boobu ne dafa moo wax la maanaam dañ koo tax ça c'est créé inventaire du père ndekete xarit dafa bàyyi séquence ah. non mais li gën a garaaw la mu ne ana abal pare ci mu bëgg a wax mais moom moo dajale lool ci jamono ñoom ñoom même jamono ñoom mooy abul pare man man ñu dew fii la ci bëgg a wax moom moo def loolu. moo tax Imam Suyuti moo def ci Alfiya ne Euh, kii euh, téereem bi mooy al-Mawdu'aat bu Imaam Ibnul Jawzi li ñuy wax naan mawdu' nag mu ne mu ne euh, wa fii kitaabi waladil Jawzi ma laysa min al-mawdu'i hattaa wuhdima min as-sahiihi wad-da'iifi wal-hasan dammantuhu kitaabiyan qawlan hasan wa min ghariibi maa taraahu fa'lami fiihi hadiisun min sahiih Muslim mu ne xaw ma ko gën a garaaw mu ne wa fii kitaabil waladil jawzi al waladil jawzi mooy ibnu jawzi mooy walad téere imam ibnu jawzi boobu fii kitaabil waladil jawzi laysa min al mawdu'i loo xam ne du mawdu' hatta wuhima maanaam nga xamante ne dañ koo la loolu mooy borom xooxo bi sax d'accord nañ ne vraiment imam Ibn Jawzi moom bon parfois côté daf daf day day day day da xaw a sax tuuti quoi ci affaire boobu parce que bon euh, xaw ma nan laa ko mënoon a waxee lu gën a tegginu mais parce que wax lu lu kii quoi parce que quand imam bu màgg la rahimahullah vraiment borom mi mbir la mu ne mu ne moo tax dafay def dafay jaawale ba léeg-léeg ne mawdu moom kii la da'if min ad-da'if wa sahih wa hasan xadis lañ la day da'if mu ne mawdu wala dañ koo soxla wala xadis bi hasan léeg-léeg am na xadis yoo xam ne hasan lañ def mën nañu dugg di ko mu ne noonu dañ koo xos mu sax day sahih wér dëgg mu ne moom day fekk xam naa mu jaawale rek daal di gaaw ko bind ne wala ñoo xam ne moom dañ koo créé de toute pièce sans vérifier réellement affaire bi mu ne moo tax mu ne damantuhu kitaabiyan awla tasan loolu xadis yi nekk ci téerim boobu noonu ba pare muy mu mu ci dal surtout musnad ahmad rahimahullah naan dafa am ay xadis mawdu ma koy leeralal ne day imam al-Hafiz ibn Hajar moo ko dëgg leeral ne xadis yooyu wér wala boog bu dee dañoo bàyyi tamit mën nañ leen di utiliser yi nekk ci musnad imam ahmad yi rahimahullah moo tax imam as-Suyuti ñëw gën ko fekk gën a leeralaat maanaam gën koo gën cee yokk ak yeneen gën indi ay leeral mu ne téere boobu mu tuddee al-qawlul hasan fi zabt an sunnah leeral na doxantu kitaab bi al-qawlul hasan waaye mu ne waaye wa min gharibi ma taraahu fa'lami fii hadith min sahih muslim te li gën a yéeme li gën a yéeme ci liggéey mën a gis xamal nag kay ko wax xamal moo gën a yéeme nee na am na sax xadis bu nekk ci saxee ko imam muslim xadis bu nekk saxee imam muslim imam ibnu Jawzi nee na dañ koo sos xam nga lu jël moom maanaam maanaam comme quoi euh, euh, moo tax moo tax maa ngi dégg euh, ay yéewee ñaari nit di boo xamuñu affaire yi quoi xam naa bon yaakaar naa da nga xamul lan la li wax la nekkee ci quoi maanaam ñu ñu ñuy def ay live quoi di wax dara ne kenn ci naan ko bind naa benn téere d'ailleurs boo xamante ne def naa ci deux cent cinquante chiffres yu nekk ci Sahih Bukhari ak Sahih Muslim yoo xamante ne dañu erroné totalement oui dañ ko créé. maa ngi naan mais non mais xam nga waa ji dégg xam nga kii xamul lan lan lay li muy wax lan lay tekki ko kii li muy wax xamul lu muy tekki de koo xam ne moom maanaam tey boo ko waxoon xarit bu saxee xasan bu saxee na fay daal di xam ne rek mënu ko. maanaam kooku mooy dem ci imam mu mel ni imam Bukhari imam Muslim naan dafa indi ay xarit yoo xam ne c'est totalement erroné créé du ko ñeent. maa ngi naan ñu ci saa gars yi ci xamul lu yokk ah si mais. Euh, euh, ay reetaan loolu mujj a def quoi mais en même temps da ngay am lu la naqari parce que am na ñoo xam ne dañu leen di dégg yaakaar ne kii wax borom ko xam la voilà. waaw euh, léegi euh, comme pour lu nii maanaam ak imam Ibn Jawzi rahimahullah kon maanaam wax ñu wax ne moom moom moo moom loolu ba tabaay xel quoi maanaam loolu laa ci dugg woon moom mu doon ba tabaay xel léegi nag xadis bi dafa lay mais xoolal ci moom dafa xaar suñu xajal amirul mu'minin ku mel al-Khatib al mooy imaamu waa Masrek jamono ji ak imaam ah, al-Hamid ibn Abdul Barr nekk imaamu waa Masrek ñoom ñoo tëj jamono salaf yi maanaam jamono trois générations ñoom ñoo ko tëj mu al mutaqaddimun ak mutaakhirun ñu njëkk ne ñu mujj ci xam-xam al-Hafiz gii la defoon espagnol la woon mu espagnol la. alhamdulilah billah bi ngeen dégg noonu te mu bind sax moo tax yi ci euh, ci euh, taw bi ak ay sitka yi xaaral ak kooku ak fekk lool dégg ak ci nga xamante ne moom mooy euh, al-Khatibul Baghdadi bon Baghdadi moom ñeent xam nañ fan la bon moom ñoom ñaar ñoo tëj jamono jooju ñooy imam yu mag ñoo bokk ak di génn àdduna waaw. kon ñii ak ku mel ne al imam ibn Asakir ak al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi ñoom dañ ne dañoo wax exactement li imam as-Suyuti wax li imam as-Suyuti nekk ne loolu muy dëgg te ñoom gëm nañ ko ñoom ñoom loolu lañ wax loolu moo ne wax ne wax du mat a bàyyi la donte lépp ci borom xam-xam bi d'accord ko mais ñii ma lay wax nit du ñu wax ko buñ d'accord ñoom ne non kon wax ji wér na wér na euh, mais nag man dafa dama bëggoon def parenthèse bu ndaw sincèrement ci masala bi ci ci question bi parce que masala la boo xamante ne amaluñu njariñ bu bari maanaam léeg-léeg nit ki mën na jàpp ne li ëpp ci borom koo xam ne li ñu wax rek moom loolu la gëm ne ñoom daal nangam na parce que loolu ci domaine u xam-xam ñoom loolu la gëm comme man na woowu ak xaaral ñu gàtt yi ak ñeneen ñi am na ñu jaww ñoom loolu la gëm mais que ni non non solo bi mu ñaanee borom subhaanahu wa ta'aala jéggal mooy dina bi jég moom mu ne nag ndax mën naa leen a jéggalu yàlla sax bañ. te loolu dafa wér quoi dafa nekk taxee muslim maanaam mun comprendre nañ nañ comprendre que ne ku loolu moom moom loolu la jàpp quoi parce que quand même lu nekk taxee noonu muslim mënoo koo daj di noonu facilement quoi maanaam rek noonu noonu noonu rek quoi mais ñii li wax xam nga lan moo ko lan moo noonu la wax jooju mooy alxaafis bu mu xajar wax alxaafis bu mu xajar dafa ne amaan la li taxoon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yàlla bañoon mu jéggalul ay way mooy te sax yàlla dafa xamoon ne dina leen dekkee li ba wax leen ne leen ba ñoom ñu tuub dugg ci lislaam ko soxlaa fi ñu mu jéggalul leen maanaam loolu moo tax mais yàlla du bañal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te wax jooju wax bi yenu maanaa la kon loolu moom moo tax mu tekki ne laa ko xëj bul joom ban aw la bu wax bii wallaahu tax bu yàlla dul kanam moom borom teranga la de yàlla doy teranga de te sax euh, li am na ngir ne mu indi benn masala maanaam wax joo xam ne waxu waxu aqiida la waxu pas-pas la ab jullit nan la war a xalaatee soog wax ji boo leen dégloo hadith bi ma leen nettali temps mu te mam nga suufee la indi ko rahmatullah raw dugg na di ngeen gis ne wax ji mi ngi ci biir wax ji Cheikh Ibrahima Malik radiyallahu anhu koo indaale ci dundaale hadith bi nekk ci imam rawdu qulub bu imam as-Suhayli rahimahullah maanaam moo tax mu indaale wax bi ngir wax la ne la hadith boobu référence la ci wax moo tax mu ne li anna rabbaka ndax sa borom maa fil ajdi nekkul mukk ci lott mu tànn di meloo di di meloo maanaam yàlla meloowul lott luñ naan yàlla di def incapable la wala lii man ko wala lii man a nekk loolu amul ci yàlla. te sax wasaa te gis nga fii nii mooy dekkal ku dee yent yàlla Isa na ko def asa kon yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ko voilà loolu yaakaar naa ne ñaar nit ñu xel duñ ci wute léegi nag sax ñu xel wut mën nañ cee bañ a wute voilà mais mu ne ca wasaa loolu dekkal ku dee a xaf moo gën a woyof mi nin sa i ci di maanaam ki nga xam te ne existé bu woon yàlla ko mu am kooku mu dee yàlla def alax loolu kay mu war a gën a yomb kon wa ummu ayman fa wa ummu ayman maanaam parce que ñoom ñaar lañ woon saa salaam moo àndoon ak soxna suñu wax Ummu Aymana benn jaamam la woon moo tax mu daan wax naan Ummu Aymana ummi baala mooy baraka bi dëgg saa wu ñu ah, ah, maanaam nga xamante ne moom euh, mooy doo euh, jaamu jaamu lañu ci la woon ci boppam sallallahu alayhi wasallam mu ne mu ne moom Ummu Aymana boobu. ba'dal ummi ginnaaw way ji wu jigéen bi tahmiluhu moo ko yenu maanaam moo ko yóbbuwoon li des ko ca maamam nag léegi maanaam yóbbu ko ci maamam bu góor kooku mooy kan mooy saybatul hamd mooy borom bi jaaw kan bi lu tax nag sayba ndax dama juddoo fi jaww sant gi parce que moom waa Madina waa waa waa Makka ko ñëw waa Makka yëpp dañ ko doon sant dañoo ko gërëmoon dañoo rafetlu woon ay mbiram te dañ koo màggaloon defal ko seen kilifa loolu moom wax euh, ñu ñu ñu jëloon ko yóbbu moom Shaybat Shaybat la tudd Abdul Muttalib maanaam Abdul Muttalib xam nga yéen a ngi gis ne waa Madina ay ay ay ay ay ay mbijaay yeneen ci la maanaam moom it moom it ma magam mu tali ak mu tali ma moom magam moom moo ko jëloon yóbboon ko Medina léegi ba mu ko demee ba mu ba mu demee léegi nag ñu gis mu ànd ak moom bi ñëw ñu jàpp ne jaamam la ñu tuddee ñu naan Abdul Muttalib naan Muttalib dañu woon ànd ak jaamam xamuñu woon ne frère am la foofu la baax Abdul Muttalib bi jógee mais moom Saybatu la tudd voilà Saybatul Hamd moom ar-rida mooy li nga xamante ne mooy ku ñu gërëm ndax dafa yore ay jikko yu gërëm al azim mooy ku màgg parce que en fait c'est ba xam maanaam kii Abdul Muttalib yàlla dafa def ay affaires yu yéeme te lii day wane maanaam day dëgëral encore liñ liñ liñ wax ci wéyjur yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam wéyjur yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñoom màgg dañ màgg bu borom bi te d'ailleurs dama fas yéene bokk na ci li mu lay ci ne wéy su yent ñoom vraiment moom gëm na ne moom mënul ci ne dañoo mucc moom mu ne parce que euh, yenn situation dafa wax ci xarit bu leer boobu tamit sa xeex nee na Abu Talib mooy ci gën a métti leen buggal safar mooy ci gën a sax la tuuti leen buggal safar mu ne te benn dàll lañ ko soo solal daal bi safara dàll dàll wen la quoi wen wen dàll wen la quoi wen wen safara mais day baxal ñëw ji mais mu ne ne gën a woyof mu ne te mu ne ngir moom maanaam bëgg li ma bëgg ak toppatoo di ma naan toppatoo parce que du ko def da da ko gën a tuub da ko dugg ci l'islam ci li gën a bëri ci li borom ko wax voilà voilà mooy euh, war a jafoo Maodo mais nag man asbatal mawta xibran ay dama ne ulama fadlan ko xaala abbasun ala salam en tout cas ko ñu ëpp ci borom xam-xam it daa dañu wax ne voilà mooy wa ahmad al-Sanni fi islamihi ikhtalafu wa rajjahu euh, mawtahu fil kufri wal iman ba ma waa fànn bii muy fiira dañoo wutee ci am nga ci ah amul maanaam bàyyi tax ndax sax jullit la génnee àdduna waaw wala déet waaye li ñu nootal nag mooy dafa génn àdduna ci géej léegi nag yenn ci sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ci gën tuuti la buggal safara donc te moom bu gisee dafa gën a tuuti la buggal safara moom am na lu ko te mooy l'islam ñëw la yenn ci sallallahu alayhi wa sallam moom moo xam ne ko ba topp waaw mais wéy yooyu ñi nga xam ne fekkewuñ l'islam kon ñoom mënuñu ko gën a garawle te buñ ko gënu ko garawle palaat te mënuñu ko tolloog moom palaat biir safara te comme moom mooy ci gën a tuuti la palaat safara li ñu tekki par conséquent lu boobu mathématique la quoi maanaam mooy way juróom yi kon ñoom du mën a nekk safara voilà xaw ma su ko xam raisonnement bi weer la wala ah, ah. kon maanaam loolu loolu la waaw loolu bokk na ci rek ci ci bi ñu joxe raisonnement bi bi mu génne bi mu ci joxe quoi waaw voilà kon baax na léegi Abdul Mutalib tamit xam nga dafa yàlla daf maanaam da lay wan ne yéen bi sallallahu alayhi wasallam mboolem ñu ko meññee yàlla daf ne la daf nañ def ñu def seen yàlla Abdul Mutalib boo seetloo ay bokkane nag yëpp da ngay gis daf doon dafa doxal mutu yàlla yu mag yi soo ko seetloo par exemple lu fekk mu doon misère yàlla boo ma même par exemple bi muy ubbi ci bi euh, bi muy euh, découvrir Zamzam bi parce que Zamzam rek moom moo ko découvrir dañ koo dañ koo nëbbu dañ koo fàttoon euh, <laughs> voilà moom moo ko dégg dégg génne waat quoi bi mu ko génne waat ci lañ ci ci lañ ko ci lañ ci lañu ci ngir maanaam ñaan yi mu doon ñaan ak dellu bi mu doon dellu ci borom bi lépp boo leen seetloo euh, Abraham bi ñëwee pour fekk Kaaba gi bi mu demee ne yàlla non de toute façon nañ leen bàyyi yàlla quoi xaram bi parce que moom yàlla moo ko moom nga gis mu delloo lépp ci yàlla ba pare dem taxaw nag di ñaan yàlla ah yàlla di nga rek sëñ bi maanaam nga gis doxalin yooyu par exemple léeg-léeg ngay gis ci yeneen comme ni ñu koy gisee ci ak say mbir biir yàlla nga ne da ngay gis mu maanaam bi bi mu ko waxee ci mbir yàlla ci sallallahu alayhi wa sallam mu wax ci ak xeetu doxal yu bëri buy baaw naa day génn dégg nga di ñaan yàlla ak maanaam xeetu corox yooyu doxal yi muy doxal yëpp da ngay gis ne kii ku sell la te alxuraan junj na ko huwa alladhi yaraaka hiina taquumu wa taqallubaka fi saajidin man taqallubaka fi saajidin moom yàlla nee na maa ngi lay gis yow yenn sasam jamono bi nga taxawee ni waaye war tax xam na ko ak bi ngay jàllaar bi ko maanaam ci jóge ci ay sista sista ay jigéen ak ci ci ndiggal sujjóotkat yi maanaam ni nga nekkee ne sa maam yëpp ay sujjóotkat ñu daan yàlla lañ woon maanaam yaa ngi jàllaar bi ko ci biir sujjóotkat kon moom euh, moo tax ci période bi à part que période bi yenn sallallahu alayhi wa nag nekk yat yu ba pare nekk latim xam nga yatim mooy njir njir mooy ku wéy ku baayam jënd adul kooku lañ na njir arab daf leen différencier ki yaayam jënd aduna même wolof da leen différencier wolof ki ñuy wax njir mooy ki papaam jënd aduna ki yaayam jënd aduna kooku baayoo la koy wax baayoo voilà ci arab mooy latin xam nga yàq yu ci am jur mu la juddee maanaam mooy ñàkk quoi ñàkk nekk ci aajo mu dara léegi latin ci laqama la juddee mooy nekk man su ko fi àdduna da koo nekk ko doon moo tax ñaan ko latin ku yaayam benn àdduna loolu la mel comme ku àdduna mbet hmm? mu nekk comme genre ku nekk ci benn kaw voilà alors que ci bàyyam jéem a àdduna bu bu ñu dajee yaayam yaayam dana ko toppatoo sauf que problème bi muy am mooy léegi fan la ñuy gën a dépense moom moom moom ñàkk yi moom mooy nekk problème am moo tax aada ko tax aada yu tax yeeg moom moom tax ñu naan ko yàqee alors que ci yaayam jéem a àdduna moom boobu problème beneen la bu gën a garaaw encore léegi nag loolu moom moo tax yéen par contre alxuraan suy tudd yatim moom yatim rek la tudd. alxuraan li dina bi yëpp yatim moo tey c'est parce que su tuddee yatim c'est parce que latim dafa duggaale ci kon fi saabi al aali quoi kenn ñëwul ci woon a doon xalaatuñ ko mais yéen a jël sallallahu alayhi wa sallam moom ci juróom benni at juróomi at da daa ñëw moom ñëwee du ñëwul ko léegi sax kii doomam yi moom moom maanaam mooy moom bàyyi na ko bi bàyyi na ko yëpp ci sallallahu alayhi wa sallam doomam am na mu tamit maanaam jàpp ne non kii boo koy toog parce que kii bu góor ji la xam nga yooyu noonu léeg-léeg ñu koy ji ma mel ni bu may taw yéen rek yooyu amul naa leen ci Abdul Muttalib ne eh, bàyyi leen ko laa wax voilà voilà mu ne inna hadha al-ghulam lahu sha'nun gis ngeen xale bi ay mbir yu bëri la ñuy moom bàyyi leen ko mu toog moo tax da ko bëggoon ba euh, am na ba euh, période aj bi noonu benn kiiwam réer quoi benn kiiwam dem gën a mën yenn saa salaam jëndoo dem di ko seetlu bi daa ko tuuti gisu ko rek waaw toog xam nga mooy toog ci ndaw yooyu temps ay cinq minutes dix minutes yooyu toog gisuma ko rek mu commencé appelé quoi génn mais am na fan la nekk gisoo leen benn xale bu fi jaaroon laa mu ne ma bul yow doo doo ma doo ma si faa gis yow mukk xaw ko dama yàgg dama yàgg ma woon maanaam mooy wane ni vraiment ni ko bëggee woon voilà ab bëri na voilà mais moom bi ñu ko bëggee woon vraiment dafa jékki woon dayoo voilà mais ba mu feebaree maanaam moom maam bi ci boppam nga xam ne yenn saa dafa wàññi tool maanaam nga gis ne kon maanaam malgré yeneen natt yi comme si dañ naan en fait bu doon suñu jamono dañ naan comme si que le sport façade leen dugg parce que après bi gis ko mu mu am xeer xeer yi tamit wan nañ bu dara lool. ku nekk nag dem na pour mu faj ko saa yu demee mais duñ ko kenn mënu ci dara quoi garab bu ñu jéem a essayé du dox moo tax mu ne léegi nag guddi yi ñu daal koy wommat ila rahibin ci ab labbe maanaam waa jàngu boo xam ne tabbin fajkat la woon maanaam benn labbe la woon boo xam ne faj fajkat la woon xam nga religieux yi ñu njëkkee ñu ci bari ci ñoom bu ñu nekkee des grands religieux ou des grands philosophes ay grands savants en même temps dañuy doon en même temps dañuy du boole ay domaines yu bëree bëree bëri maanaam ay. mais léegi nag ba mu demee ci moom yàquwul moo xam ne woo neen ko maanaam moom bi mu demee ci bi abbe bi bi yéen saa soxna yéen teg maam bi mu xool leen ñoom ñaar rek am lu ko marqué quoi mooy li ñu wax naan ku normal ku ne dafa am lu la leen frappé ci jëmm ci sallallahu alayhi mu dem xool ko daal euh, may leen ma tuuti dégg ngeen may leen ma maa ngi ñëw maa ngi ñëw daal di dugg ci biir génn benn téere mu ngi ñëw seen téere yi commencé xool di liir di xool yenn ci saa saa di liir di xool di liir di xool di liir kii la mais mais moo tax. daal di ko mais yow. xam nga ni mu ne hada huwa alladhi aqrab ila Allah an yubri al wa an yakfi al a'yuna gis xale bii nii mooy ki xam ne man nii sama faj yi ngeen wér parce que waa koo xamante ne ay junni junni wicc dañ daan ñëw ci moom bi mu leen di faj ay ci xeetu feebar yo ne mu ne est-ce que xam ne nii kii laa daan dama daan kii xam man la day faje damay ñaan yàlla damay def di waat ñaan yàlla rek mais yàlla ci barke yeneen boobu noonu ma xam ci téere boobu noonu dama bëgg barke yeneen boobu noonu kii ñëw ni fekk ko kii ñëw ni saafara na ay bëgëm moo tax ñu ay junni nit ci wér ci barke moo tax ci dawaa ko ko ay sumbitam rek la bu jëlee sumbi bi raay bi ba ji rek wér na mu raay bi parce que delloo ila xaramee ci aram bu tee ci Makka mooy dëkk bu ñu xarmaal lu way delloo mun a war war jëkku fi mu aami arsalnaa ilaykum rasuulan kamaa innaa arsalnaa ilaykum rasuulan shaahidan alaykum kamaa arsalnaa ilaa fir'awna rasuulan mu ne fa arsalnaa fir'awna rasuulan fir'awna rasuulan dañu xam ne yeneen bi bi bi mu wete mooy bi ñëwee ci moom mooy lu bi mujjee wax moom kon moo ne fii mu ne fil aami ci at ma maanaam at mooma wax léegi ñu juróom-ñaareelu at ma yam si dafa def rythme bi yeneen bon ibn Abi Yazan la wax Sayyid ibn Abi Yazan maanaam moom dafa am Abi Yazan nii daf koo kii tas ko maanaam daf ko rendre variable de manière way wi moo mu ne en fait am na Sayyid ibn Abi Yazan moom Abi Yazan turam Amir la woon Amir ibn Aslam ak Shimyari euh, ñoom lan lan la affaire bi demee Euh, yéen si fàttali ko histoire Abraham bi mu jógee Yaman la jóge woon ne day ñëw toj ci Kaaba yi quoi en fait c'est parce que Abraham moom gouverneur la woon mais ñi ko yilifoon mooy waa Xabash maanaam waa Éthiopie xam ngeen Éthiopie soo leen seetloo moom ak Yemen euh, suñu Arabie saoudite moom Yemen boo leen seetloo géej moo dox seen diggante mer Rouge donc moom waa Sénégal pour tey ci mbir mi daal dañoo songoon euh, maa ngi daal di koy daal di nangu maanaam dañoo songoon waa yeneen xeex ak nangu seen nguur biñ fa nangu bi nangu nguuru waa yeneen moo tax ñu jëloon après ak délégué ko fa en tant que gouverneur léegi bi xew-xew bi amee xew-xew Abraha bi bi mu amee. Euh, après waa Makka waa kii euh, kii saytu bi nii saytu ñun fii yaakaar dafa fekk moom dañ ko juróom maanaam bi ñu leen songee moom dañ koo takk moom yóbbu yóbbu ko Éthiopie bi ñu ko yóbbee Éthiopie moom dafa mësoon a jàpp ne néegis bi mooy najaas yi bi nekkoon jamono jooju moom mooy papaam moom loolu la mës a jàpp ba benn jour kenn ci doomu najaas yi saaga ko. bi mu ko saaga moom yaayam xamariya la ñu wax xamariya d'ailleurs loolu da ngay xam ci turam moo tax dañuy wax ne xamariya boobu jinni la mais dafa jël jëmmu nit quoi et que moo tax tey suñu liggéey am ay mbokki jinne moom léegi. Euh, moo tax xamariya rek ngeen xam ci moom waaw xamariya doomu diw doo jël amul doomu dara léegi moom bi mu. parce que ci bon loolu la bon euh, en tout cas ñenn historiens yi loolu lañuy loolu lañ saxal après nag euh, mën na bañ nekk le cas mais ci xamal yow boobu li li ma euh, benn jour léegi foo sa nekkoon ak médis man mu ne ko mu ne ko non loolu ça se fait pas loolu kenn du ko def mu ne mais man li ma jaaxal mooy sama frère bi dafa saaga sama bopp man dafa papa ko comme si que bokkuñu papa ci la ko waxee nag ne ko non non c'est que yow dañ la tàccoon maanaam bi ñu songee gars yi fële ci lañ ci ci lañ la tàcc quoi ci ndaje la mais papa moom en début de la moom papa. Euh, dafa demoon ci wàllu Misra ci Rome ci euh, byzantin kii la soxna Perse Kisra ne leen damaa bëggoon nga dimbali ma parce dañoo songu ci waa Habasha dañoo ñëw songu suñu dëkk bi euh, jël suñu nguur gi quoi nangu ko léegi ko waxee loolu. Euh, mais bon jot mu ne kon non dinaa la dimbali non dinaa la dimbali foofu nag jotu ko dimbali waaw waaw léegi génn àdduna ki nga xam ne mooy Pape Faye tey maanaam léegi biir dafa waaw ki ñuy wax biir dafa daan génn àdduna léegi ba mu génnee àdduna euh, te yaakaar yaakaar ne tey yaakaar ne moom te yàlla doxal léegi nag xamal ya ci Pape yaayam expliqué ko ne ko noonu noonu la demee léegi nag moom bi mu demee euh, ne non comme suñu nguur ji il faut que maanaam dëkk ba euh, fële euh, yàlla non il faut que ñu récupérer ko ci éthiopien bi loolu moom mënul nekk bi mu jógee ne day dem xeex ji ne daf koy nangu ji léegi nag il faut que mu ñu ko dimbali jox ay armes. ko comme gis ngeen euh, convention internationale ni muy demee quoi da ngay dem am ñoo xamante ne ay collaborateurs lañ et cetera ñoom ñoo lay jàppale voilà ma maanaam que ni ku képp ku la song voilà et cetera yow ñoom dañ euh, da la song yow ñoom dañ lay défendre et cetera dañ lay jàppale ngeen dem boo bëggee xeex tamit ñoom dañuy defar coalition jàppale la donc moom mu dem pour nag ñaan ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Kaysar. mu dem ci Qaysar mooy ki nga xam ne moom moo nekkoon kiiwu empire byzantin moo nekkoon buur bi Qaysar ne ko non ñoom mënu ma leen def dara mënu ma leen non mënu ma ko ñëpp loolu tax ko non parce que ay chrétien lañ comme man maanaam mënu ma dem jàppale pour ñu leen di daal daaneel quoi mënul nekk léegi nag ci la demee ci Kisra bi demee ci Kisra de Kisra bi ko njëkkee gis mooy buuru Perse yi ñu ko njëkkee gis dafa meroon parce que dañuy man ñi daan ñëw ci man ñëpp dañuy ñëw rot xam nga sëddu sujjóotal ma yooyu noonu donc ma euh, donc ma laaj dara yow nga ñëw rek taxaw noonu quoi di nuyoo noonu rek quoi taxaw mu ne ko non c'est parce que dama jaaxle rek quoi parce que damaa xam ne fépp ku ma dem pour ñu dimbali ma du ma am ku ma dimbali te yow rek laa mujjee yaakaar quoi nga dimbali ma te sama papa daf la waxoon da nga ko digoon ne ko di ko dimbali te dem na ba génn àdduna te dimbali wuloo ko. ndimbal boobu nag laa bëgg nga mottali ko yéene boobu nga mottali ko ci man mun ne ko baax na nañ dem ci la ko joxe ay arme jox ko boole ko ay ab arme ñoom ñu ànd coalisé ñoom ak waa Yemen ñi maanaam ñi nekkoon Yemen ñu fa dëkkoon ñu xeex ak euh, nguur euh, éthiopiens yi ba dàq leen ba génn leen euh, ba génn leen Yemen loolu nag mi ngi am ci ñaari at bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam àdduna ba am ñaari at ci la am léegi nag araab yi kontaan giñ kontaan ci loolu parce que xam nga waa Yemen ay arab lañ et que euh, waa Medina yi xam nga ñoom ay mbokk lañ parce que waa Medina Yemen lañ cosaanoo xaw xaw Aws ak Xasraj ñoom Yemen lañ cosaanoo te moo tax Yonent bi sallallahu alayhi la fekk baax hikma tamit tamit Yemen la fekk baax mais. Euh, mooy waa Madina la doon wax parce que waa Madina waa Ansaar yi ñoom ay waa Yaman lañ ci cosaan moo tax comme sànq waxoon naa leen hadith bi wax naa naan Madina ci la ngëm yàlla di delloo maanaam loolu la ci doon jublu maanaam ne foofu la cosaanoo fa la fekk baax léegi nag bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, maanaam gane àdduna ba am ñaari at ci la xeex boobu amoon ba ñu nanguwaat ba ba Sayf ibn Yazid daal di nanguwaat nguur gi daal di koy téye waa Yaman moom ko. léegi arab yi nag ñoom ñu dem di ndokkeel yi ji par benn benn di dem ay délégation mais nag délégation bi ànd ak euh, bi bi waa Makka yi ñoom waa Makka waa Quraysh ñoom seen délégation mi ngi dem à partir de maanaam ci septième bi ci lañ dem ñoom maanaam dañ doon dem ndànk ndànk di dem ñoom nag fii lañ demoon mooy moo moo tax muy wax ne ñoom wal kon ci at boobu yam si ma ngay dox moom maam bi mi ngi ànd ak moom ibn zi yazan dem ci ibn zi yazan mooy tey lu tax li kay ko defee xam ni uhu nguur gi wal imam yi ak ak naataangeen dund gi maanaam léegi daal vraiment commencé naa neexaat foofu euh, vraiment euh, richesse bi commencé naa dellu ci Yaman et cetera léegi nag moom ba mu fa demee euh, daf leen a ganale daf leen a ñëw ñu toog ñu jiital am Muttalib mu def ko benn euh, discours bu daw yaram maanaam vraiment jox kilifteef ci wax ko màggaayam et cetera kilifteefam ak yëpp léegi bi mu ko defee kii ne ko euh, mu ne ko mais yow yaay kan mu ne ko man maay Abdul Muttalib mu ne ko baax na léegi gaa yi dem bi ñu demee ñoom ñëpp bi ñu demee mu toog jamono. quelques bi mu ganale leen tout ça après mu woo ko moom kese mu toog ak moom mu ne ko boo gisee ma woo ñun ñaar ñëpp ñun ñaar kese ñu toog mu ne c'est parce que euh, dafa am dafa am kilifa ki nga xam ne moom mooy yeneen ci mujj jamono kooku jamono jii la war a yegg xëy na sax ganee na àdduna ci yéen. doomam maanaam moom Muhammad lay tudd papam ak yaayam dañuy teel génn àdduna maamam ak ndijaayam ak bàyyi saxam ñoo koy yar xale la nag boo xamante ne euh, daa di wax daal ay critères yu bare bëri bi mu ko waxee rek Abdul Muttalib daa di rot ci jóg hmm. daa di daan ci jóg yàlla maanaam loolu bokk na ci mandat li ñu doon wax sànq ne maanaam dafa yor ay jikko yi nit ñu xel la ñu quoi mun na ko dugal dugal mu jóg mun na ko mais mu na ko non mais parce yow ki ngay wax nii dama am man doom bi mel noonu ci li critères yi nga wax yëpp looloo daje ci moom moom juddu na effectivement papa dafa génn àdduna daal di wax walla maanaam wax wax daal critères yi wax bi mun ne ko mais mu ne ko parce que dañu ko bi mu koy tàmbalee wax dafa am benn suñu benn téere bu tudd as-sirrul mahzun wal kitaabul maknun maanaam moo tax ñuy wax boobu nag en fait téere bu am ci biir ñi mais comme moom maamam ñoom ay jinne la ñoom jinne yi dañoo am tamit ñoom téere téere boobu ñu am nag moo amoon information yooyu yëpp amoon ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax téere ba moo doon al-kitaabul maknun quoi moom la ñuy wax mooy téere bu ñu ñoŋal bi bu ñu denc moo tax mu ne lii xam-xam la boo xam ne pour ñun kese ñun ñoo am man ak sama ñoom papa ñun rek am xam-xam bi ñun rek nga ko yor téere bi te melo yii dañoo nekk moom boo leen boo seetloo mu ne ko gis nga sama nguur gi bi ma ma koy laataa ma koy gañewaat damaa ñaan ci barke xale boobu noonu kooku yeneen boobu moo tax ma gañe xeex bi moo tax maa xam ne damay gañe xeex bi mu ne te gis nga te comme que jamono ji la war a gañe àdduna moo tax yow kon yow yaay nekk kon kon kon yow yaay maamam ah mu ne ko léegi nag te mu ne ko nag attention par contre kon léegi da ngeen di dem teel a dem parce que am na fi ay nasaraan yoo xam ne bu ñu ko gisee dañ ko sàkkal fexe kon teel leen ak génn dem leen moo tax mu ne euh, ah daabu da koo addi yàlla man lu takku Makka maanaam dafa jël waa Makka yëpp ñu fi ñëw kenn ku ci nekk mu wutal la ay wurus ay ci alal bu bari jox la mais Abdul Muttalib moom mu multiplier lu ko dix lenn lu mu jox ñii rek day da ko da koy jox moom fukk spécialement moo tax mu ne jamman wa fil mardi yi te ci këñu gërëm ko mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam basharahu ci la ko bégale daal ne ko kon yow yaay maamu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu bëggal ko bi asdaqil qawli ci gën jaa dëggu yi wax sidqan dëggu boo xam ne la ghayra muttahamid lu ñuy tuumal kama ghada kama ghada fihi yastaqimu sahibuhu ajlil huya wa bil wa'd yi mooy noonu la mujjee fii ji ca mooma mooy ba ay juróom-ñaari wax bi yastasqi di nandalu moom maamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que dafa amoon kenn ci soxnaam yi ku tudd Ruqayyatu bint Abi Saydi dañuy wax sax ne Ruqayyatu bint Saydi mais Euh, moom moo amoon moo géntoon bi mu géntee ñu ne yonent bi sallallahu alayhi maanaam fekk ñu amoon euh, ñu waroon a baaw naan maanaam ñaan yàlla ko mu taw ci la géntee xale bi nekk kër Abdul Muttalib gis nga xale boobu sëtam boobu Muhammad moom lañ war a moom moom moom day bu ñu ñaanee ci barkeem dem baaw naa ne ko bu ñu ko tegee kanam taw day ñëw voilà mu daal di dox dem ànd ak moom ñu dem ngir baaw naa ne ci la kaw bi biñ demee mu jiital Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di yëkkati ay loxoom tàllal ko wàcc taw bi wàcc loolu moom lay wax naan yastaqi kon ci la doon baaw naa ne mu faaxe di ànd ak moom min ajli ngir le sabab ba mooy ruya ak gént goo xamante ne kon mooy gént gi kenn soxnaam yi géntoon mooy soxna Ruqayqa wa rabbi waat naa ci yàlla li ñu dëkk la moom yàlla mi nga xam ne waahibul yusri mooy mooy joxe bi jafe aajo gis nga yëpp mooy joxe taw taw bu jafe mooy joxe aajo mooy faj aajo yi aajo yi nga xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo jafe loolu moom moo tax Euh, bayit boobu noonu mooy wa abyadu yastasqa al-ghamamu bi wajhihi simalul yatama rahmatul lil arami ah, euh, en fait ci xasida Abu Talib la bokk mais dafa ñu bëri dañoo jàpp ne Abdul Muttalib moo ko wax ngir xew-xew bi mais en réalité ci xasida bu Abu Talib la bokk voilà bayit boobu noonu. voilà mais ndax c'est parce Abu Talib lu mel noonu daloon ko moo gën ci salaatam bi amee 12 moom dañoo doon baaw naan mu dem ànd ak moom bi ànd ak yéen bi sallallahu alayhi wasallam ñu taxaw parce daa fàtt li bi ndaa euh, di yëkkati loxo yéen bi sallallahu alayhi commencé feeñ dafa doon jël baaraam bi baaraam bi ah la daan jël doxalee niir bi fëkk maanaam day def nii rek niir bi topp baaraam mu teg ci kaw gis beneen niir fële mu def ko ni baaraam daal di joxe fëkk niir bi topp baaraamam ñu teg nii bañ dajaloo affaire bi taw léegi nag moom la ko doon woy nag ginnaaw bi naan wa abyadu ku weex tàll ci te sell nga xam ne yusaqal ghamaamu bi waj bi bi nga xam ne dañ doon nii maanaam ngir jëmmam ci lañ doon fexe euh, ba ba niir yi doon wàcce ay ndox di taw ci lañ ci maalul yataama ci mooy wéeruwaayu njir yi

kon ama samaan léegi nag juróom-ñetteelu at parce que juróom-ñaareelu at léegi weesu na léegi mu juróom-ñetteelu at parce que kon gis nañ événement yu tegaloo ci juróom-ñaareelu at bi juróom-ñetteelu at bi lan moo fi am mooy wafaatu jadd ah wafaatu faatu ak jadd maam jadd maam jadd daa génn àdduna maanaam moom jëkk sax noppalu lu bari ci ay dëkk za hanamin di boroomu ëkku tàndarma xanam mooy ëkk voilà ëkk nag pour ku ko xamul mooy gis ngeen garab ko daggee maanaam mu ñu ko daggee nii ci suuf suuf kii bi day day am benn euh, lii def ci kaw nii tuuti nekk ci kaw noonu dëgër loolu moo ëkk xam nga loolu kenn du ko loolu neexut a yëngal te boo boo boo ci danee yaay gaañ ah loolu mooy mooy ëpp voilà d'ailleurs am benn proverbe bu wolof bu naan tumb euh, ne du teew ñuy natt mbaxana ci ëkk maanaam loolu maanaam bu bu nit teewee bon tum même bu dee tumb ne la quel que soit taayam du du jar ñuy dem ci ëkk di natt mbaxane ni pour xool ba xam dina jot diw wala diw maanaam voilà <laughs> loolu nag après moom dañ koy dugal ci ay ci ay <laughs> kii yu bëri quoi ay circonstances yu bëri léegi kon xanam euh, maanaam boo ko addalee maanaam ne daf doon wax ne fekk mu nekk mage ko xanam nag maanaam foofu mooy daf doon sàmmante boo seetloo foofu li tax mu jëm ko baat bi mooy daf doon yi borom ko muy wuute parce que am ñu ne quatre vingt la comme euh, ku mel ni imam Ibn Jawzi daf ko boole ci yi mooy neex moom mu ne cent quarante-quatre ans la dund am na ñenn ñi jàpp ne cent vingt ans la ñenn ñi jàpp ne quatre-vingt-dix ans et donc comme que mu wute nañ ci mu daal di jëfandikoo baat buy tegtale ne en tout cas mag la woon bu mage léegi nag mu léegi nag mu utiliser tamit baat bi pour beneen njariñ mooy saxal moom li li mu taxqiq ne bu ñu xoolee borom xam ni ñu ci wax ni li ci gën a wér mooy baat bi mooy xanam xam ah moom maanaam moom lañ naan alphabet wala alphabet maanaam moom juróom la noonu bi euh, juróom fukk la mille bi ñeent fukk maanaam quarante plus cinquante plus cinq quatre-vingt-quinze cest à quatre-vingt-quinze ans la na mu ne ci même at boobu wax xaatimin maanaam euh, muy euh, xaatim ibnu abdullah as moom mooy moom mooy papay euh, Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu anhu saxaaba boobu kër nga xam ne chrétien la woon bu dugg duggal ci islam moom moom nii mooy papam Hatim moom nag dañ koo xamee woon tabe tabe bu réy réy dañ ko xamee woon jarul ñuy taxaw loolu mooy wa anu Sharwana ak amul sarwaan moom it buur la mu ne ñoom ñett ñii ñoo bokk ak biñ génn adduna zil karam yi mu bu dajale leen ñoom ñëpp ne zil karam yi borom yi teranga la maanaam kenn ko nekk ñoom borom yi maanaam ci la mujjee li jamaa bi ci waa wàllu al am ne maam ba maanaam moo tax bi muy wàllu génn àdduna d'ailleurs wax nañ sax ne ñoom ñaari mooy ak Zubayr ibn Abdul Muttalib ak euh, Abu Talib mooy Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib ñoom ñaari ñoo ko yarandoo woon euh, ñenn ñi sax dañuy wax ne que Zubayr moom moo génn àdduna Abdul Muttalib daal di wéetu moom comme li imam al-Halabi wax rahimahullah ci Insaanul Ayyub voilà moo fii siiratil euh, aminul ma'mun maanaam moom noonu la siira bi en tout cas euh, mooy siirate moom la wax siiratul xalabiyya euh, bu imam Ali al-Halabi rahimahullah moom kon ci at mooma mooy ci la nekk koo xam ne li janaabil am ne nekk ci wàllu wetu bàyyi tax la tax jàng mooy abdu manaatil parce Euh, Abdul Muttalib dafa gis doomam yëpp mu xool ku ci gën a bëri yërmande nekkul nag ku ci gën a am alal mais moo ci gën a bëri yërmande mu dénk ko yéen ci salaasam ne ko bu ma fi jógee na ko téye na nga ko toppatoo te euh, Abu Talib nag boo leen gisee mu ñàkkoon bu question daa bari woon lu muy am de maanaam suuf si revenu bi woon problème mais problème moo nekkoon à chaque fois da saraxee xam nga nit ñi dañ daan ñëw di ko gis ay aajo muy joxe donc finalement daa dul yor dara maanaam loolu taxoon bari nga lu ñoon yor léegi nag moom <laughs> gestion bi quoi gestion bi dégg nga maanaam kon moom ci la ci la ci la moom ci la wax ne nag moom Abdou Manaf d'ailleurs Abdou Manaf moo turam maanaam lii tamit parce que chia yi ñoom dañ ne euh, Abou Talib turam Imran la et que ñoom bi alquran naan inna allaha istafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin moom ala imran boobu ñu yor abu talib la maanaam siyaa yi ñoom noonu lañ koy gisee moom dégg dégg moo woo moom rafetul dara d'ailleurs du turam la tudd mm-hmm. voilà dégg lu tax mu ne min wax fi yati mi ngi tukkee ci ndénkaane jaddin maam yoo xam ne mu ci kenn mi ngi am ñeewante rek tamit di aji ak am aji moo tax fii xubbi yi nga lu tax yi parce que dafa dafa dafa bàyyi bi après mu indi leneen maanaam mooy maanaam bi xam nga lan la dafa dafa fekk ne euh, fukki at ak ñaar la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon jamono jooju en général ñi am ak boobu bu gaa daal daan dem Yaman ak euh, Sham daan ñu leen a yóbbaale parce que fukki bi dafa gudd te dafa metti woon. loolu moom moo tax ñoom doon woon bokk ci ñi daan yóbbaale léegi nag comme que daanuñu bokk ci ñi daan yóbbaale yéen ci sallallahu nag moom Abu Talib ko bëggoon ba nga xam ne nee naa non du ko bàyyi ginnaaw ah gars yi wax wax mu ne leen xam nga lan la sinon comme que bëggoon nañ ànd parce que dañ daan def gawar quoi mooy école caravane. léegi nag comme noonu lañ daan def mu ne mu ne boo leen bëggee daal njëg gi mooy njëg gi ñu daan yóbbaale soo leen bëggee dama yóbbaale sama jandaay sama bàyyi sama doom soo leen buggul nag mu yóbbaale ko kon damay toog gars yi noo kon garaawul exceptionnellement dinañ la ko may mu mu mu mu demaale moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yu gën a maanaam nag wax sax dafa daan dem ci jamonoy maamam ak jamonoy baay taxam daaral nadwa mooy comme mooy li ñu tuddee comme conseil de sécurité quoi Makka dañoo amoon lu mel noonu genre lépp lu ñuy décider yu mag yu kii yu mag yi décision yu mag yi comme conseil municipal voilà ñoom ñoom moom moom ñu waa Makka dañ koo amoon léegi nag yenn ci sallallahu alayhi xale la woon mais danañ dema ah, moom danañ bokk waaw dañ ko daan da parce que te te te te te kenn seen sañu ko woon wax mu ko yóbbul ñëw non xalaatuñ ko sax waaw yow gone nga doo ñëw toogal ci gone yi da abadan kenn du ko léegi moo tax mu wax ne fii ubbi yi ci mbëggeelam maanaam bëgg jum ko bëgg moo tax mu ànd ak moom ba mu jaral ko lu nekk moo tax mu yéen saa sam demaale sam waaye tamit xub bi la la tombeel parce que xubbu maanaam xaagi juróom-ñett la mooy huit baa gi deux la mais comme baa gi dañ koo sadda day mel ni dañ koo doublé moo tax mu nekk douze kon mooy douzième année bi ñu fi yokk bii ci fukkeelu atam ak ñaar maanaam kon day tekki ñaar maanaam daf ci bëgg a wax ne sabab bi tax mu mënoon a ànd ak ñoom mooy bëgg gi mu ko bëgg waaye tamit at bi mu tombeel mooy fukkeelu at ak ñaar maanaam mu nekk ñaari baat maanaam benn eh, eh, eh, euh, xeer bu jamono ay picc yu bari maanaam kon fii xub bii nii moo kon te fukkeelu at ba ñaar am na gu bàyyi xam kat dëgg-dëgg raaxa laxas na maa mu ànd ak moom ilaa saabu jëm ci saam parce que moom la am Alxuraan di wax quoi bi muy wax ci sootu Quraysh rek Quraysh ilaafihim rihlata shitaa'i wa sayf mooy seen tukki yooyu noonu nga xam ne dafa mujjoon a nekk lu ñu miin voilà ci lañ daan def ay genre euh, dañuy dem hiver ji dañuy dem été wu ji ñoom yooyu dañ dañ ko def ñoom tamit quoi voilà xam nga comme fii gars yi ni ñuy def way xam nga été bi waa saisonnier voilà ñooñu ñoom ñoom ñoom loolu lañ daan def moo tax ilaat boobu ilaat mooy loo xam ne dañoo dem ba miin ko voilà ba miin ne lii source de revenu bu mag la ci ñoom parce que ci fuñ dem ñoom bu ñu yóbbee ay marchandises marchandises yi dañ koy daan dañ koy daan jënd ci njëg yu cher parce que dañ naan ñii ñoo dëkk Kaaba ga xam nga ñoom ñoo topp taw Kaaba ga vraiment nañ leen jàppale nañ leen jàppale quoi ci njaay mi suñ ci waa seen marchandises yi nañ ko gaaw jënd ba pare nañ ko jënd lu cher mais ñoom bu ñuy jënd dara dañ leen ko daan jaayee lopp ndax même sabab bi waaw voilà waaw jamonoy sedd ci sax dañuy def yaman jamonoy tàngoor mooy say dañuy dem euh, Saam léegi nag loolu na wax nag léegi dem nañ li an balaraa ba ba ñu jotee Busra dëkk bu ñuy wax Busra ba may estam yi nekk boroom yi ñu ñëw mais bañ fa demee lammaa ra'aahu lamma ra'ahu lamma ra'ahu baxiran qaama yukrihu wa kaana laysa yubali

الملول على ضعيف على نبي sutura bañ koy romb rek euh, fekk amoon benn ladd bu fa nekkoon ladd bi gars yi buñ koy romb daal leen faale quoi daan daan bàyyi rek mais bii paa dafa taxaw xool seen bi mu xoolee rek mu gis ne am na am na fa parce que ñi mu romb ñi maanaam dafa gis ne garab yi ak xeer yi dañuy def bu rombee rek de bu maanaam gars yi bu ñuy ñëw rek dañuy dañuy wax ci jóg. loolu nag ci kàcc la ko mën a gisee maanaam euh, ñu bari doon ñu ko woon xam doon ñu ko woon mën a gis mais biñ seetloo ne lépp maanaam lu mu romb rek loolu day rob sujjóot ci la ne seede kon de ab yenante ma nga kon mbooloo mi yenante nga fa de xaaral ma gaaw léegi mu wàcc génn maanaam parce benn genre bu église la njoroon am nga pare dañuy am dañuy mën a tiim gaa yi waa fi ñu nekk noonu mm. donc dañuy féer gaa yi bu ñëw mu ne xaaral ma wàcc bi mu wàccee dem euh, gàttandu leen ñëw leen ne leen voilà ñëw leen xam nga ma defal leen ay teranga et cetera bu defal leen ay teranga voilà ah bi mu leen defaree ay teranga euh, moo tax mu ne moo Baxiira la ne lam maara amu moom leen gisee Baxiira boo dañuy wax ne déntis la tuddoon mais qaama mu tàmbali maanaam foofu tàmbali la nekk man taxaw lay la wax parce que ci am àll suba ay la bokk quoi mooy xaraf yi nga xam ne mooy verbe yi nga xam ne suñ nekkee ci kanamu verbe mudari' mooy inaccompli dañuy dañuy dañuy wane ne dafa am lu ñuy tàmbalee rek moo tax mu ne qaama mu taxaw maanaam mooy mu tàmbali daf koy mu di leen teral wakaana te nekkoon na koo xam ne mooy ci cosaan lay sa nekkuloon yu baal yi di faale ci muruur yi ci seen i romb gars yi bu ñu daan romb daa doon leen faale avant loolu nag dafa attirer attention gars yi bi ñu leen laajee moo tax bi ñu ñëwee euh, mu xool leen ñoom ñëpp gisul ci kenn ci ñoom mandarga buy wane ni kon yeneen mi ngi ci seen biir maanaam gisul tur yeneen bi sallallahu alayhi maanaam gisul kan moo war a tax garab yee xeer yi yëpp di ci saa yu ñu rombee te loolu ko waral mooy lan mu ne taxal la fa dafa wuutu albadru weer wu mat wa gis leer nañ bi parce que maanaam weer woowu moo tiim looloo tax ñëpp ay sujud ci kanamam sallallahu alayhi mu ne dafa wuutee nga am na mu wëlif leen fii rixaali bi ci seeni laxas moo tax Fapal mu ne Fado Ogu woo leen ko moo tax daf leen ne ana ana ana amul kenn ku def ñu ne mu kii benn xale la quoi mooy xale bi ñu àndal rek moom lañ bàyyi euh, ci suñu bagage yi quoi pour mu ñu koy garder quoi. loolu tax bon après ñu ñëw mu ne moom déedéet woo leen ko fat tax lii ko wuuteeg ngeen bàyyi ko foofu lam yokku bi loolu jubul rek bu bu leen bu leen ko bàyyi ah beneen loolu wóorul sax. benn xale bi ngeen bàyyi ko ci mag àll yi ñëpp ngeen ñëw fii ah loolu li ngeen def jublu te wóorul wu fi moo tax ba xaaral mu jóg mbirum ci ñoom fatal ak cam gis nga liñ doon wax sànq fatal maanaam mooy ku am fulla am doo am ay valeur dañu wax ne Al-Harith ibn Abdul Muttalib la maanaam kenn ci bàyyi taxam yi quoi. Euh, wax nañ ne tamit ñeneen ñi nee nañ ci waa am sira dañu Sayyidna Abubakar la. ak lu ci mën ci xew maanaam ñoom ñëpp borooxe valeur bu mag lañ iyaahu maanaam mu jóg iyaahu jëm ca moom ci moom maanaam muqtadiran iyaahu lay tekk la maanaam muy aji toppatoo maanaam dem yëg yëkkati toppatoo ko jëlu di ko waxaati lan ba pare muy wax naan inna za lii de mbir mi maanaam lu fekkee ngeen bàyyi yenn ci saa sam loolu mun dëgg dëgg lu nañ ñu la daal maanaam du lu ma al qasam yi ba pare dafa ànd ak xeetu euh, wàcce seen bopp ak xeetu xiif ak xeetu maanaam jikko ju ñaaw parce waroo leen ko foon a bàyyi mu dem jëli ji ko moo tax lammaara ahu ba mu dikkee nag lammaara ahu ba mu ko gisee baxiraa mooy fóore bu ma boobu xaama mu tàmbali tamit maanaam yàlla xasuhu di ko génde maanaam di commencer settantal ay mbirum di ko seetlu las dan ak géndeeku sadidan ku tar muy koy xool di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool di gis ci moom ay mbir yu yéene wan na zoara nekk koo xam ne dafa settantal xool yi jëm ci ay maanaam taxawaayam mooy mooy taxawaayam quoi mooy jëmm mi mooy posture yi mu amee bi mu ko xoolee mu xam ne kon kii la ah non moom la am ah. way yi mooy yent bi am sallallahu alayhi wasallam léegi nag waqaama mu taxaw parce que après mu maanaam mu tàmbaliwaat yasaluhu di ko laaj di am nag léegi ay questions yu mu ko commencé poser euh, yow par exemple ana papa génn na àdduna ana yaay génn na àdduna ah oui d'accord gis mu koy poser question yu am solo yi ana maam mu tëdd dafa génn àdduna moo ma yaroon mu génn àdduna ah d'accord yow yan yan gént ngay faral di def mu koy expliquer di ko wax et cetera yan ngay faral di dund te jox mu koy expliquer mu xam ne comme moom moo tax wal badru weer wu mat wa nga xam ne mooy weer wu mat fëpp yes sayyiduna suñu sang ba yu niiru muy leeral seen kat dayaay ji yooyu la lëndëm yu fukk gis nga maanaam weer bu matee boo nekkee eh, ci ndànk koy fay mooy espace bu bu tàllalu ni bu amul benn tabax weer wu mag sëkk pleine nuit foofu day leer nañ moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la leeralee question yi ko ci doon pose Bahira ghayra mu'takam yi te nekkul aji guddee xam nga al-atama al-atama par exemple dañ koy wax al maanaam mooy guddi gu mooy buñ ba lëndëm guddi gu lëndëm googu mooy mooy alaatama léegi mu ne moo tatam maanaam mooy guddeewul yéexi yéexiwul daal maanaam mooy ni muy leeral la daa gaaw maanaam di di ko teg la c'est-à-dire que question yi lan bi daal rël mooy la mu ne xëy na moo tax lamma ba nga xam ne nag taxaqaqa saxal na nag ci lu wér maa la nga xam ne xat dëgg-dëgg van na loolu la njortoon ci la woowee ci la waxee li am ni ñeel bay taxam gan daf ko wax ne kii kan la àndal mu ne ko man la àndal mu ne ko kuy bàyyam mu ne ko man mal ba may bàyyam mu ne ko non non non non kii mu ne ko waaw waaw wax nga dëgg kay après mu expliqué ko histoire am yooyu noonu mu ne ko haa kii nag mu ne hada sayyidul alamin hada rahmatul lil alamin kii mooy sangu mbindeef yi kii moom mooy yërmande gi mboolem mbindeef yi pour bi doon wu delloo ko kaw bu leen yegg saam de foofu boo leen fa yeggee yowóot yi dañ ne bu buñ ko gisee xam nan ko nan koy rey de gaaw leen gaaw leen gaawal ngeen ñibbi fa ahlul makki ndax ñooñu pexe fii himam yi ñu ngi ci yitte ci maanaam dinañ débbu dinañ jël seen yitte yëpp ngir sàkkal ko pexe daf ne Zubayr maanaam Zubayr bi euh, doomu Abdul Muttalib la en dafa am lu ma bëggoon préciser foofu yéen ci sallallahu alayhi jamono jooju bi mu gisee nii bàyyi saxam mooy Abu Talib que am am gi demewut noonu par contre ay affaire yu yéeme daf leen doon dal mooy ñoom bu ñu lekkee ñoom kese duñ suur bu ñu lekkee kenn kenn duñ suur mais yéen ci sallallahu alayhi wasallam bu leen raxee rek day ngeen dégg nga ni toog lu mu tuuti tuuti day doy ñëpp koy lekk ba suur moo tax bu muñ daan taaj ndab li moom moom la njëkk a toog tàmbalee lekk ba pare ñëpp doog ko ñëw ñoom moom noonu noonu mujjee def def ci kër gi bu ñu amee meew mu ñu naan lu mu tuuti tuuti moom moo koy naan bu léegi bu defalee day ñëpp dinañ naan ba mandi te du jeex mbir mi daal noonu la lan deme ñu xam ne nag ci vraiment borom yi mbir la te euh, moom tamit dafa am beneen affaire bu mu def jamono jooju yéen sallallahu alayhi wasallam Euh, d'ailleurs ñu ngi koy préciser mooy bi muy am ay côté 15 ans côté yooyu dafa gis ne bàyyi saxam vraiment amul ko te affaire yi commencé na métti te njaboot jàpp na ko léegi lu mu def dafa commencé di dem di dem ci waa Makka di leen laaj seen gàtt yi pour dem di leen ko sàmmal looloo tax mu wax ci hadith boobu gisoon nañu bi bi mu naan maa min nabiyyin illaa waqad raa al ghanam amul benn yeneen lu dul ne sàmm na xar bañ naan ko hatta anta ya rasulullah mu ne hatta ana waqad ra'aytu al ghanama li ahli makkata ala qararir ni ko yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne waaw man sax du sàmm naa ay xar loolu tax ci xadis bi ma leen doon wax sànq naan leen bi mu naan al imaanu yamani al hikmatu yamaniya daf doon wax naan arqal arqal qulubi raa el xanam ñi gën a nooy xol ci nit ñi mooy ñiy sàmm ay gàtt waaye ñi gën a diis xol tamit dëgër xol mooy ñi sàmm ay gëléem ñoom ñoo gën a rëy ci nit ñi ba pare gën a gën a gën dëgër xol loolu moom moo tax différence bi bon d'ailleurs da ngay gis euh, bon stigmatisé wu ma ah waxuma dara ah, mais ñii faral di sàmm nag yeeg yooyu noonu souvent soo leen seetloo Euh, te yor ay nag yu bari nii di nekk ak ñoom nii lu bari bari nii en général un deux trois boo leen xuloo yi ñu jaar maanaam euh, parce que maanaam jikko jee tax quoi maanaam ñi ñuy àndal la comme rek ni ngay gisee ñi dëkk ci wetu tefes yëpp noonu la mel mooy ñëpp ñu dëkk ci tefes bi même déedéet déedéet soo hmm, diggante yoo Euh, côté boobu ak euh, ndar waxuma ñooñu ñooñu kese ah mhm. mais même fii France boo demee ay marché yi ñooñu ñu ñu dëkk ci côté ñooñu déjà dañuy gaaw a mer tàng euh, daa tàng dara un deux trois maam gaaw a saaga buñ ne ñoo xam ne nañ laa dóor ko xam nga en fait loolu li ko indi mooy li ñu dëkk ak jën yi maanaam la fekk léeg-léeg ñuy dem ci àll ci jën biir dëkk bi xam nga géej gi ay kii ñoo fa nekk quoi ñu bëri dañuy dafa bëri ay en fait géej mooy foo xam te ne ku mën morom lekk da ko koy da koy rey rek voilà jungle moo fa am quoi moo boo seetloo euh, ci yooyu noonu foofu du dëkk dëkk yu mel noonu en général ñi fay faral bi dëkk dañuy faral di am xeetu jikko yooyu bu ñëpp nag mais da leen di yomb voilà maanaam par exemple li nga koy dégg ay saaga wax yu ci wala tàng xeet yooyu noonu maanaam dafay dafay dafay dafay dafay yomb naka noonu sàmmkatu xar yi tamit la ñuy bëri lu ñuy nooy xol te sàmm xar dafa am ay jikko yu bëri yu ci nekk dafa am mbir yu bëri yu ci nekk déjà dana tax am koppar d'ailleurs mu génnee àdduna noonu la doon def tout le temps dana am téeméeri xar bu même bu génn doonu ko yokk doonu woon wàññeeku téeméeri xar maanaam pour garder kii boobu noonu culture boobu mooy di yor ay xar te beneen mbir bi nga xam ne tamit am na solo ci yar xar moom mooy boo yar xar dafa am jikko yuy nekk ci yow mooy déjà da dangay am muñ ak sabr muñ sax ci parce que xar yi léeg-léeg dañuy yéex. ñii xaw a kii wala et cetera ba donc yow foog nga patient pour mën leen toppatoo léeg-léeg nga jékki-jékki benn xar génn def ne nga war koo wëri ji wala nga war koo sàmm et cetera maam da ngay mën a kii ñaareel bi ci des moom mooy euh, da ngay mën a euh, xam nan ngay jëflante nit ñi surtout nit ñoo xam ne bokkuñu ay jikko parce que xar yi noonu lañ mel maanaam dañuy néew doole maanaam yërmande gi ngay am parce que léeg-léeg ñu feebar léeg-léeg seen tànk damm léeg-léeg ñu kii nga war ko toppatoo et cetera wala ñuy jur doom nga war leen a rewle ak yooyu yëpp maanaam day tax ngay am yërmande beneen jikko bi nga xamante ne moom lay def ci nit euh, moom mooy euh, day tax nit ki am xeetu. xeetu dal dal gu nekk ci moom ba pare tamit euh, bëri na daal ay jikko yu bëri yu xam ne yu rafet yoo xamante ne euh, sàmm xar da daf koy jur ci ñoom daf koy def ci ñoom léegi nag loolu la daan def loolu tamit dafa am beneen mbir buñ ci jànge mooy ne yenn saa sax daa daa teel am fulla daa teel am jom maanaam jàpp na ne non non du ma bàyyi rek sama bàyyi tax nekk ci kër gi lépp lu lu fi rendeek moo ko rende lépp lu ñu maanaam lu fi togg moo ko fi indi lépp lu ñu kii déedéet man tamit dinaa dem di ko jàppale. d'ailleurs loolu ko yóbbu ci ginnaaw bi mu dem wuti ji euh, kan lay jëlal ay marchandises am ak yooyu noonu ba soxna Xadija jël ko loolu taxoon mu demoon def ko. maanaam nga gis ne jikko jooju tamit dafa yox dafa nekkoon ci moom léegi nag bi mu amee 17 ans yooyu la yox ne mooy waxul waxal ne Zubayrul wa Abbaasu ak Abbaas ñoom ñaar la àndoon ilaa Yaman jëm ci Yaman voyage bii nag jëm ci Yaman muy ñaareelu bi mu demee Yaman mu ëpp ci waa ahlu siira nanguwuñ ne am na waaye nag al imam Ibnul Jawzi xam nga moom lañ doon wax moo doon dàq beneen bii baa moom moo moo saxal ne am na moom moo soloo ne am na ba pare imaam al-Xalabi tamit daa di koy gën a dëgëral ni effectivement am na moo tax ñoom ñoo ànd ak ilaa yawmin saara ñu tukkee bi ci moom aama jii de ak at bi nga xamante ne nag ci la amee ak dëgëral laay maanaam voilà dëgër laay ak jom bu mag mooy jiitu maanaam mooy te moom moo toll tolloo tamit ak fukk ak ñeent maanaam ndax jiim gi ñett la trois yaa bi la fukk daal gi ñeent la muy quatre. muy boo leen boolee mu nekk 17 kon ci 17e année bi ci la def loolu mu ne odda limal lii wax waxtaake bii te nga xereñe maanaam baat bi mu ne e odda limaale ko te nga xereñe mooy mooy na nga bàyyi xel ne borom xam-xam yëpp daa koo wut maanaam c'est comme si dafa lay wax ne la dama ko lim parce que dafa bokk ci yenn ci borom xam-xam yu ñu lim même si que li ëpp ci borom xam-xam waa siir yi daa koo wut moo tax mu ne waaye nag na nga ko limaale te nga voilà mais que am na ñu ko taxal ñoo xam ne ay muhaqqiquna lañ ku mel ni al imam Ibn Jawzi ku mel ni imam al euh, imam al Halabi euh, xale yi ñoom amul kenn ku leen di mën a canal yi def mu ne xayrul wara shahidun tàng maanaam da ngay gis seen sédagement bi radiyallahu anhu suy wax ci yent bi sallallahu euh, point yi day tànn baat bi baat bi muy jëfandikoo tout parce que xam nga lu tax fii boo seetloo mu ne xayrul wara ngir di parce que jëf ji jëf ngëneel la foo nga nekk borom ngëneel quoi pour mën a doxalee nii shahidul aji seede la yawmal tijaari xeex xeex bi ñuy tuddee parce que yow ma dañ ko tuddee maanaam xeex dafa bokk ci turu yow mooy xeex loolu moom ma tax borom bi naan wa yawma Hunayn iz a'jabatkum kasratukum maanaam xare xare Hunayn wa yawma Badrin wa laqad nasarakum Allahu bi Badrin wa antum adilla ak wa yawma Badrin maanaam bisu Badar maanaam xare Badar lay wax tekkelewul ne benn ab bis la quoi xare bi xare bi rek la ci dugg kon ah, mu ne yawmal fijaari kon xare. bi nga xam ne dañ ko tuddee fijaar fijaar mooy kàccoor mooy yaa ngi kàccoore xam nga lu euh, am na sax ñu wax ba ni juróom benn la maanaam parce lu tax am na sax ñu ko yóbbu juróom ñeent parce que lan moo xewoon euh, an-Nu'man ibn al-Munzir moom moo jiite woon fu ñuy wax xiira ci goxu arab yi léegi moom dafa moon ay bagages yoo xam ne dañ ko waroon a yóbbu ba Saam léegi nag moom mu ne woon kan moom mu mën a garantir mais bagage yi dina dem quoi ba yegg te kenn du ko dogaale ci la euh, al-Barra ibn Qays al-Kindi jóg daan ne man comme que man ak waa Quraysh ak ñoom ñëpp ci góob góobu arab yooyu noonu ñoom ñëpp man sama ay kóll dañoo am kóllëre donc man mën naa garder mën naa tax ba ñoom duñ la laal ko euh, Urwa ibn daan ne non man. Euh, man mën naa ko parce que man côté xawaatir ñooñu noonu man danaa am kóllëre rek ñoom quoi dinaa régler problème bi moom mu ne nag non man nag li ma bëgg mooy koo xam ne daf may mën a toppatool euh, arab yëpp quoi arab yëpp ci la albarlaat jógee ne man man man man naa naa acef man to acef arab yëpp kenn du laa téye ci la ko Urwa waxee ne Urwa ibn Abbas ne waaye yow nan nga mën a wóoloo tay tay bu bon bi parce que parce que albarat dañ koo xamee waa comme nit la ko doy waar waa dëgër xol xaw tàng xol gaaw a mer voilà am yenn kii mu ne ko say say bu bon bi moom ngay jox sa alal muy dem di kii léegi nag loolu nag euh, kii nag meroon ci albarat meroon ci ci la demee mbéj euh, kii xeex ak moom di euh, ba muy xeex ak moom nag léegi ñoom mu topp leen ba ñu yaakaar ne en fait Euh, euh, bi amuy laataa muy dugg Sham mu mu yaakaaroon ne que rajab jotagul que duggaguñ ci weer rajab nekk te dugg nañ te loolu nag moo indi xeex boobu noonu ci xaram bi voilà parce que après maanaam dafa dugg Sham non bi muy dellu la bay bay yegg ci xaram bi laataa muy dugg ci xaram bi mu commencé xeex ak moom léegi nag mu waa Makka tamit ñëw jàppale kenn ku ci nekk jàppale say bopp. léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne laqad shahidtu harbal fijaari wa kuntu anbulu ala amami maanaam ala amami maanaam man dama fekke woon naa xarbul fijaar parce que bii benn questionnement la am parce que en fait xeex xarbul fijaar ne yéen si saa fekke na ko mbooleem ñi yëngu ci siira ñoom ibn Hisham ibn Ishaq ñoom ñoom ñëpp dëggal nañu ca saxal nañu sauf que borom xam-xam xadiis yi amul kenn kenn kenn. ku ko indi ci téere amul kenn maanaam ñi yëngatu ci xadis moom kenn waxu ci ñi yëngatu ci siira ñëpp indi nañ mais comme téere bi téere siira la moo tax mu ne shahidun aji seede la maanaam ngir wax ne waa siira saxal nañ ko léegi loolu lan boo ko waral bu ñu xoolee de prime abord dañuy gis ne ñaari problème daf ci am déjà problème bu dëgëraayu càllale yi ndax dëgër na mais bon problème siira loolu en général du nekk vrai vrai problème bi moo tax imam ahmad rahimahullah daan wax naan siira du xam-xam moom siira tafsir boo la wuleen woon ci xam parce que ñi yëngatu ci tafsir rek ñi yëngatu ci siira la dañ ñuy permettre dindi ay hadith que pour ñoom garaawul quoi moo en tout cas daal bu boobu quoi rigueur bi mu laaj dëgg-dëgg ñi yëngatu ci siira ñi en général dañ amuñu ko léegi loolu moom moo tax mënoon wax ne euh, voilà siira moom du xam-xam ko mais dubluwu ci du xam-xam en tant que xam-xam mais li mu ci jublu mooy rigueur scientifique bi mu bi yenn xam-xam yi laaj siira laajul rigueur scientifique boobu loolu la ci jublu léegi euh, mu ne moo tax léegi nag euh, ñaari problème yooyu ñoo teem mais beneen problème maanaam boobu mooy premier problème deuxième problème bi am moom mooy problème ay ismatu nabi sallallahu alayhi wasallam mais yonent bi sallallahu ñoo am parce que tamit xarbul fijaar euh, li ko indi maanaam li tax boo xoolee ci tooñ xaritu waa la moom moo tooñ loolu benn la moom mu ñëw bokk ci xeex bi ba noppi euh, ñaareelu problème bi moom mooy xarbul euh, fijaar dafa amee ci jamono joo xam ne dafa xaraam ni ci xeex parce que waa en fait arab yi comme maam Ibrahima alayhi salaam ñoom Euh, ñe ar maanaam ñeenti weer yu ñu ormal yi yu xaraam yi yooyu noonu duñ ci xeex ci a ah, ci diine arabe yi dañoo gardé woon tamit tradition boobu ñoom loolu dañoo xam ne li dafa xaraam a xeex te teewul saa yu mu xeex ndax li événement bi bal naa kàtt la ba kenn ci ñoom moom la yàlla may xel mu ne ko non biñ ko mujjee def ne ko non léegi xam nañu def képp kuñ ci rey daal nañ jël ay ndàmpaay yooyu jox la ko après ñu bàyyi xeex ci lañ ko arrêté mais bu mujj ñeenteel bi nag mooy bu mujj bi yenn situation da koo fekkee woon ci en tout cas d'après waa ahlu siira yenn situation da koo fekkee mais sauf que euh, donc ñoom problème bi ñuy am mooy nan lañ mën a waxee ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa fekkee loo xam ne ci tool yi maanaam ba pare dañuy dañuy désacraliser lu fekk quoi. Hmm. maanaam ñoom benn benn problème boo am nag moo tax ñoom maanaam ànd ak càllale yu dëgërul yi moo tax indiwuñ kenn ci ñoom indiwuñ ci téere bi waa xadiis yi sauf bu ñu xoolee ni mu ko waxee dinañ gis ne euh, li mu wax daf ne kuntu am bulu ala amaan yi déjà day wane ne boobu euh, du woon mag xale la war mais lim mu doon def moom mooy da daan fexe ba euh, ay xeet la daan utiliser la daan joxe yoo xamante ne dana tax maanaam maanaam mbokk ak maanaam bàyyi sax bi kenn du leen rey maanaam moom c'est-à-dire que rôle bi mu doon jouer nekkul woon Euh, di participer di offensive mais li ñu doon bañ rek mooy ñu bañ a ñu bañ a rey kenn ci maam yi ah. ci ci ci ci bàyyi taxam yi maanaam loolu donc moom rôle bu noble la ci jouer en fait maanaam comme quoi même un événement boo xam ne tool da am mën nga ci jouer rôle boo xamante ne rôle bi rôle bi après day day day day positif ko maanaam loolu dañ ko ci dañ koy jàngee mais dafa am beneen affaire bu am. mooy waxaa kasaa naka noonu shahida seede na alhaadi aji jindee ak safiyo di aji ràmm la naa ñal ñi parce que boo xoolee fii tam li mu tànn li mu tànnee baat mooy ay jëf la yoo xam ne vraiment li tax mu tudd ko fii mbir mi parce que il nga nekk ku jub pour mën cee bokk ba pare foog nga bëgg ñëpp jub pour nga mën cee ànd ba pare ñetteel bi moom mooy Euh, le fait que mu nekk rambukat maanaam moom mooy dafa dafa sauver koo xam te ne dañ ko naroon doon mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa fekk daal xel al fudul mooy nga xam ne kóllëre al fudul la fudul bëri leen gëneel xam nga am nañu bon dégg naa ñu bëri buñ koy fii li xel ko fudul dañoo foog ne caaxaan fudul maanaam caaxaan lay nekk bopp fekk fudul ci tout caaxaan fi fudul ba pluriel la ci fadl fadl mooy gëneel loolu benn lu tax ñu tuddee ko xelfu fudul la ñaareel bi moom mooy dafa ñetti al fadl yu yu yu defoon pacte bu mel nii wala pacte bi ci boppam mooy al fadl ibnu fadala al fadl euh, ibnu awaana ak al fadl ibnu xaaris maanaam ñetti fadl yooyu defoon pacte bi moo tax maanaam bokkoon ci moo tax ñu tuddee pacte bi xelfu fudul maanaam ak ci walla mais allazi bi nga xam ne min ashraf bokk na ci gën a tedd ci azima mi ci kóllëre yi ñuy teg teg mooy ay convention yoo xam ne dañ koy def di ko signé euh, parce que affaire bi naka la demee mooy voilà Abdullah voilà ni mu demee pour ñu tënk ko après ñu firi li ci des assez rapidement insha allah mooy euh, kii dafa ñëw. Euh, benn Zubaydi bi dafa ñëw euh, jóge Yaman quoi waa Yaman la dafa ñëw am ku mu ameel ku mu ameel xaar alal quoi mooy Aas ibn Wa'il ci waa Makka Aas ibn Wa'il as-Sahmi ba mu ko amelee mooy jël ay marchandises mooy xam nga ñuy jóge Yaman di indi foire yeeg yooyu mu ameel ko alalam ba pare mu ñëw di ko fayeeku mu ne ko doo doo laal dërëm dara laa la joxul ci la yéegee ci kaw euh, Abu Qubays ci benn dot montagne noonu mm. daal di nag euh, woy woyam bi bon nañu tënk ba mu woyee yi mu doon woy daal di wax ne que vraiment voilà ma ñu ni tooñ nañ ma nangam nangam et cetera bi mu kiiwee nag Zubayr ibn Abdul Muttalib mooy bàyyi tax yenn bi ba tey sallallahu alayhi wasallam daal di dégg wax yi daal ne non non lii moom du lu muy bàyyi muy jàll. lii abadan ci lañu euh, Abdullah ibn Jadaan euh, ndeysaan euh, ku ku ku ku bëri woon ku tabe woon ku baaxoon loolu waaye voilà d'ailleurs moom la yent bi sallallahu alayhi xam na Aisha wax naan ko laaj naa ko ndax lu baax yi mu daan def yëpp dana ko jariñ mu ne mu ne ko la innahu lam yaqul yawman min al-ayyam rabbi ighfir li khati'ati yawma din déedéet moom li mu doon def lu baax yëpp du ko jariñ dara parce que musul wax ci benn jour bi maanaam luy wane ni gëm nay maanaam voilà en quelque sorte pour tënk léegi naka la def lan moo lan moo lan lan lan lañ def bon bii moom mooy bu mujj explication bi parce que bi léegi lan lañ def dañoo dajee ci kër Abdullah ibn Jadaan Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne moo tax fi ñu naan fa convention pacte boo xam ne tey maanaam. buñ ma joxoon àddunaa li ci biir ci alal looloo ma ko gënal te tey jii nii tey loolu jamonoy jaahiliya la maanaam jamono yi lay xam ne yéeféer yi ñoo fa nekkoon tey ci l'islam buñ ma woowee ci pacte bu mel noonu ma signé ko ak yéeféer danaa dem signé ji ak yéeféer ñu ànd signé pacte boobu mooy lan mooy ne léegi Makka ak li ko wër yëpp kenn doomu fi tooñe ci kenn képp ku fi tooñ nit dinañ ko defante ak kenn du fi jël alalu kenn kenn du fi nangu yëpp kenn dogandeem ak ak ak ak ak ak ku fi dëkk ñoo ci yem képp koo xamante ne dañoo dafa subir injustice ñun ñëpp lañ songandoo ci ci ci ci injustice ba delloowaat dëgg ci ko moom ñun ñëpp lañ doxale noonu mu ne pacte boobu baax moo tax mu ne min ashrafis bi ma mi gis ci pacte yi gën a tedd la bokk maanaam comme quoi aussi euh, maanaam non seulement day wane yenn saa saa teddaangee jikkoom maanaam le fait que mu nekkoon xale pourtant dem tekki ji loolu mais aussi day wane ne injustice maanaam ak fu mën a jóge ak ci ku mën a maanaam ñoom parce que ñi tooy waa ay bokkam rek la maanaam ay bokkam ñoom moo tooy mais moom dafa dañoo def dem défendre ji ko défendre ji kiñ tooñ ba pare si ne pacte boo xam ne nee na ba yow ma xiyamati bu bu bu bu mu fi amati dégg nga kon ñu gaaw ko ci période ci def insha allah euh, dañuy gaaw parce que heure bi dafa jot. Amen. <laughs> Najraan kaana nekkoon na alxilfu fas kóllëre googa manzilam boo ci këram la amee woon bi mat li ngir tooñ gi ñu tooñ ak téye gi ñu téye day ne borom al yamaani kon yamaani ka ka dëkkoon yamaani mooy lu may di boobu ah mun si ah muy aji sos al kalimi ay kàddu mooy wayyam way waa ama xamsin atuk juróomeel ba waa extilo na ak ñaar fukk nag maanaam ñaar fukk juróom ak rujoo ci la delluwaat ci laa saamin te saam wa may taratul mooy may tarat mooy liñ doon wax sant mais yent bi sallallahu alayhi wasallam loolu fulla googu jom gi mu amoon ak bëgg euh, maanaam am fulla am jom am fayda moo taxoon mu doon dem di wut koo liggéeyal ba mu koy dañ koy liggéeyal ci la soxna Xadija radiyallahu anha jël ko mu koy liggéeyal après mu dem boole ko may tarat benn euh, xale bu góor bu mu yoroon la mu mu boole ko moom mais dani ko na nga ànd ak moom ngir ngir ngay maanaam comme genre aide quoi mooy aide mooy bu bu fekkee dafa liggéey ñu ñu ñu jël kenn ne ko pour mu mu koy jàppale mais nee moom li ko jaaxal mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko daan liggéeyal plus que moom lu yenn sallallahu alayhi wasallam moom moo daan nekk à son service daanaka nee na kon wa may may saratu fii xidmatil karam yi gis nga mu nekk ci liggéeyu borom teranga yu rëy mooy alkaram mu yenn bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ba mu ko jamono jooja raa ci la gisee al ajaiba yu yéeme bokk na ci lan irqa al ghusuli lahu irqa daje maanaam euh, euh, rot maanaam euh, jéngu al al ak di wàccu al al rusuuna al rusuuni mooy cere garab yi maanaam cere garab yi dañ daan def bu yenn saa salaama toogee fenn maanaam bu gaa yi toogee ci ker te yéen saa saam toog caru garab yi dañuy tourner ñoom ñëpp dem côté boobu keral ko moom mu ne <laughs> islaaluhu ak tamit keral gi mu ko doon keral fi ci daadil xar yi ci taruk sa euh, taruk euh, tàngoor bi rakkam yi ci ay niir yi dajale maanaam fu mu daan dem dañ daan da daan seetlu ne ñoom ñëpp nag maanaam euh, bu yenn saa saa nekkee moom kese niir yi tiim ko moom kese bu ànd ak ay nit niir yi tiim leen bu nit ñu avancé niir yi dellu ginnaaw tiim yeneen bi kese bu yenn saa saa avancé niir ya bokk a gaaya dem ci moom maanaam ñu xam ne kon moom nii moo tax niir yi di fi ne dégg nga loolu moom yaakaar naa ne <laughs> kon léegi nag mu ne moo tax xaddisra abba maanaam ba mu ko séenee ba mu ko gisee ci jëm ci moom fekk ñuy dem tam ba tey raahibun ab lappe lappe boobu boo moom nastuura maanaam bii nag kissa bi moom moo gën a bëri moom moom moo gën a bëri lu tax kissa bu njëkk bi kissa bu njëkk bi bii moom gën a siiw mais lappe boobu nastuura la ci doon lu mu doon wax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 الذي مولانا ولا تحل به رجاءنا يوم العالم لا لمن أمن من مولانا بالله من الشيطان